أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kaana tawwaaba sadaqallaahu al-aziim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaa'izin arrabihin amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabul wudu ci saxiix imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabu tarki nabiyi sallallahu alayhi wa sallam wan naasi al arabiyya hatta faraga min bawlihi fil masjid maanaam buntu bàyyi gi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bàyyi moom ak nit ñi maanaam mooy sahaaba yi radiyallahu anhum bàyyi gi ñu bàyyi kaw kaw ba mbete xanaa mu daal di noppi ci mbéewal gi nga xam ne moom la doon mbéewal ci biir jàkka ji doon nañ ci xadiisu sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala ci xew-xew boobu nga xamante ne dafay wane ay njàngat yu bari bari yoo xamante ne am na ci te ci xadis boobu moom la indiwaat ci bunt bi nga xam ne moom la ci teg te moom mooy baabu sabbil alal ala al bawli fil masjid buntu sotti gi nga xam ne moom la ñuy sotti ndox ci kaw mbéewali ci bu ñu nekkee ci biir jàkka ji te xadis boobu mu indi ko ci xew-xew boo xam ne xadisu sayidna abu hurayra la radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne dafa am kaw kaw boo xam ne dafa ñëw tuur ndox ci jàkka ji ci benn ci pegg ci jàkka ji maanaam ci jàkka ji la wax fii waaye dana ñëw ci xadiisu sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu mu ne fii ta'ifatil masjid ci peggu jàkka ji boobu nit ñi nag daal di koy tàmbalee saax saaxee ah, yonent bi sallallahu alayhi wa ne leen da'u da'uhu wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw ba zanuba mimma in fa innama bu'astum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina mu ne bàyyi leen ko te na ngeen sotti ci fi nga xamante ne moom la tuur ndox ngeen sotti ci ah maanaam siwub ndox maanaam wala boog ab siwo bu fees dell ak ndox euh, wala muy zanub baag bu fees dell ak ndox mimma in boo xamante ne ndox a ci ne mu ne ndax yéen kat dañ leen a yabal fekk da ngeen dañ leen a yabal ngeen war a woyofal waaye kenn yabalu leen ngeen nekk way jafeñal ah, kon xadis boobu moom loolu li nga xam ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko fii comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon mooy sotti bi xamante ne moom la ñuy sotti ndox ci kaw yi mbéywal ci nekkee ci jàkka wala boog ci bërëb boo xamante ne dafa am attee jàkka gisoon nañ tamit xadisu na anas bi radiyallahu taala anhu ni mu ko indee jëmmi ah, xadis boobu noonu ci jëmmi euh, ci jëmmi baat yoo xamante ne yu ko nuru la niki noonu gisoon nañu baabu yuhariqul ma'a a alal bawl maanaam sotti gi ñuy sotti ndox ci mbéewal maanaam te waxoon nañ ne loolu ci riwaayatu al asili ak al harawi ak ibn asakir rahmatullahi alayhim daf cee rotoon te baat jëmmi xadis boobu moo tax mooy jëmmi xadis bi nga xamante ne moom la indi te mooy xadis numéro deux cent vingt comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu tamit ci masala yooyu ba nopp ba ba tey maanaam masala mbéewal maanaam mbéewalu gone mooy baabu bawlis tibyaan buntu mbéewali gone ñu gisoon ci xadisu sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha ak sayyidat Umm Qays bint Mihsan al-Asadiyya radiyallahu ta'ala anha xamante ne dafa am gone guñ ko indiloon waaye mu leeral ci xadiis sayyidat bi ummu qays bint mihsan bi radiyallahu anha ne lam yàqul taama maanaam jotuta lekk ñam maanaam mooy jotuta lekk nekkutoon koo xamante ne dafa lekk ñam ñam lekk goo xamante ne daf koy doyloo moom gone googu nag lañ indiloon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu ko tegee ci lupp ba mu daal di tuur ndox ci yére yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël daal di laaj ndox ñu jox ko mu daal di koy wis te nekk maam te raxasu ko maanaam kon ñu xam ne loolu bu fekkente ne gone góor la ba noppi mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne lekk gu doyloogut ci lekk ñam maanaam mooy ne bu lekkee ñam kese kese kese du ci du ko mën a doyloo faaw mu boole ci di nàmp kooku loolu mooy sart yi loolu bu boobaa moom ak mbéewalam dafa wuuteeg mbéewali jigéen comme ni nga xamante ne bu dee xale bu jigéen la ànd ak ne ñoom ñëpp sobe lañ ànd ak ñoom ñëpp sobe lañ borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ na ay xikma yoo xamante ne ñoom ñoo tax borom bi maanaam yenent bi sallallahu alayhi woyofal mbir moomu noonu maanaam sharia woyofal ko euh, waaye xikma yooyu yëpp maanaam lu ci ëpp muxtamil la ala kulli xaalin mbéewalu jigéen ak mbéewalu góor am nañu ay teqantal maanaam am nañ wuute boo xamante ne am nañ ko ci ni nga xam ne noonu la ñuy composé woo am na am na tuuti mbir yu leen wutale waaye ala kulli xaal ndax loola am na sax wala amut du loolu mooy li gën war a gën a bàyyi xel li ëpp solo mooy ne àtte bi lii la te li nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax amuñu leneen luñ ciy wax lu dul sami'na wa ata'na dégg nañ te topp nañ ba tey mu indi baabul bawli qa'iman wa qa'ida buntub baabu buntu al bawli mbéewal maanaam moom mooy di tuur ndox qa'iman fekk di nekk aji taxaw wa qa'idan ak nekk aji jekki maanaam euh, ndax qa'im mooy ki nga xamante ne dafa taxaw loolu moom mooy moo xam dafa juge ci suuf euh, maam ku jóge ci suuf yéeg wala boog daf koo fekkoon mu taxaw ba noppi kooku la ñuy wax qa'im amma ki nga xamante ne mooy qa'id mooy aji jekki ki ndax bu fekkoonte ne kuy kuy kuy kuy dox la ba mu yàgg mu taxaw kooku waaqif lay tudd maanaam mooy waqafa taxaw na am amma ki nga xamante ne moom mooy waaye ba tey taxaw lay am ma jekki qa qaada ak jalasa tamit looloo leen wutale jalasa mooy ki nga xamante ne dafa tëddoon wala yu mel noonu mu daal di jóg ci tëdd yi daal di toog waaye qaada mooy ku jóge ci kaw wàcc ci suuf moom mooy jekki euh, <coughs> niki noonu jekki day nekk ñaare ci toogin woo xamante ne léeg-léeg mu am ci maanaam mooy euh, léeg-léeg mu am ci toogin woo xamante ne amutu amut maanaam toogin bi matut léeg-léeg mu demee noonu waaye ala kulli xaal li nga xam ne moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala namm fii moom mooy ne ñaari mbir moo mën a nekk ci nit ki buy tuur ndox maanaam benn moom mooy mu taxaw di tuur ndox wala boog ñaareel bi moom mooy mu toog di tuur ndox mu fekkente ne dafa taxaw di tuur ndox loolu atte boobu lan la ak it bu toogee di tuur ndox atte boobu lan la ànd ne xadis yi nga xamante ne moom la fi indi yëpp ay xadis la yoo xamante ne benn bu ci nekk ci jekki di tuur ndox la xadis yi di wax maanaam amul xadis bu ci ñëw euh, wala boog maanaam toog kii taxaw boog di tuur ndox ci la xadis yi ñëw maanaam euh, loolu la indi bu boobaa ñu déggee ci ne li nga xam ne moom mooy cosaan bi moom mooy taxaw di tuur ndox maanaam toog di tuur ndox moom mooy cosaan bi waaye taxaw di tuur ndox loola moom mooy li nga xam ne foofu la wuute ci borom xam-xam yi am rahmatullah alayhim moo tax mu daal di indi xadis bi nga xamante ne dafay wax rek ci taxaw di tuur ndox te indiwul xadis bi nga xamante ne day wax ci wàllu jekki di tuur ndox ngir siiw gi nga xam ne moom la siiw siiw borom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu boobaa euh, waaye tamit beneen biir am na ci moom mooy ne di taxaw di tuur ndox. maanaam di toog di taxaw di tuur ndox moo nekkoon li nga xam ne mooy aaday arab yi loolu moom moo tax ci xadiis sayyidina euh, Abdurrahman ibn Hasana radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la moo nekk ci sunan imam An-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullah ak ñeneen solo ko bi nga xamante ne dañ koo gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tuur ndox euh, toog di tuur ndox dañ xool leen ko day def comme jigéen ñi maanaam dañ ni muy toogee comme ni jigéen ñi di di tuure ndox lay toogee maanaam nga gis ne mbir mi jaaxal leen ndax jigéen ñi lañ xamee woon ñoom buñ daan tuur ndox dañuy toog góor ñi dañ daan taxaw loolu arab yi noonu lañ xamee woon waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu indi aada boobu maanaam teggin boobu ne di tuur ndox di jekki waaye nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi di wax ci wàllu googu rahimahullahu taala qaala bi isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Adama te moom mooy Adama ibn Abi Iyas moom mi ngi mooy Abul Hasan rahimahullahu taala Abul Hasan al-Asqalani al-Khurasani al-Marwazi rahimahullahu taala moom mujj Baghdad la dëkkoon rahimahullahu taala muy Abul Hasan mooy dàqantalam muy Adama ibn Abi Iyas ñu koy wax Abul al-Asqalani rahimahullahu ta'ala moom nag imaam al-Bukhari ak imaam at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ak Ibn Majah ñoom ñëpp solo nañ ay xadis ci moom im amma imaamu Muslim ak imaam Abu Dawud ñoom solo wuñ ci moom maanaam ci waa kutubu sitta ñii ñoo solo ci moom te ñëpp seen sëriñ lañ yoo xam ne maanaam ay sëriñam lañ voilà ñoo xamante ne directement lañu solowee ci moom rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Shu'ba moom mooy Ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi rahimahullah muy Abu Bistam amirul mu'minina rahimahullahu taala génn gane àdduna quatre-vingt-deuxième année wala ñu wax ne quatre-vingt-trois am ñu ne quatre-vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne maanaam quatre-vingts dund na juróom-ñett fukki at waaw donc euh, moom mu ne anil moom mooy Souleymane Ibn Mihran al-Kahili al-Asadi rahimahullahu taala te dakkantalam nekkoon Abu Muhammad moom mi ngi gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an wa'il abu wa'il nag moom mooy shaqiq ibn salama moom mu gën a siiwee ci ñaari tur yooyu yëpp ibn salama ak abu wa'il bi nga xam ne moom mooy dàqante la muy abu wa'il al asadi al kufi rahimahullahu taala comme imam shu'ba rahimahullah maanaam kon adama ibn abi iyas moom waa la waaye dafa demoon dëkki baghdad Euh, Shu'ba muy ibn al moom ti tamit moom mu ngi ci waa kutubu sitta euh, moom waa Basra la euh, al-Amash Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili moom waa Kuufa la Shaqiq ibn Salama muy Abu Wa'il rahimahullahu taala moom it waa Kuufa la moom mi ngi gane adduna at bu njëkk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la gane adduna génn adduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne fekke na kon jamono yenente bi sallallahu alayhi wa waaye mës moom ni ko noonu gisu ko loolo tax boole wuñ ko ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum amma fii nga xamante ne am na benn lënt-lënt nag bu fi nekk ndax imam ndax al amash rahimahullahu taala moom mudallis la maanaam mudallis la te képp koo xam ne day def tadlis su te fekkee ne dafa an ana maanaam dafa Euh, an diw an diw nañ ci diw te leeralul ak dégg gi bu boobaa wax ji day daal di dafay dëgër waaye imam Abu Dawud at-Tayalisi rahimahullahu taala ci musnadam nee na an Shubata anil A'mash annahu sami'a Aba Wa'il maanaam ne kon moom A'mash déggee na ci Abu Wa'il loolu la wax am na ci musnad tamit imam Ahmad ibn Hanbal bi nga xamante ne dafa jëlee hadith bi ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan maanaam moom mu ne anil A'mash annahu qaala haddathani Abu Wa'il maanaam Abu Wa'il wax na ma kon bu booba day gis ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala ni mu ko indee nii nii dong la loolu mooy benn bi bi ñu moom mooy Shu'ba moom fu moom du jëlee ci lu dul maanaam kuy mudallis du jëlee ci yow lu dul fekk ne leer na ko ne yow moo tax dalay topp après dalay laaj est ce koo dégg boo ne waaw mu doog a doog a jël xadis boobu loolu moom moo tax jarul précision bi loolu muy beneen mbir boo xamante ne jarul précision bi mu ne an Xuzayfa te moom mooy ibnul Yamaani radiyallahu ta'ala anhu mooy Xuzayfa ibnul Yamaani ibnu Xusayl euh, saahibu Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam dàqantalam nekkoon Abu Abdullah euh, dañ koy xamit Abu Sariha Euh, moom mi ngi génn adduna ci trente-sixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ci euh, euh, maanaam njaal beenu xilaafu sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajha moom Hudhayfata ibn yamani nag al-Kirmani rahimahullahu ta'ala dafa wax ne Euh, moom ci maanaam bi mu sharh xadis bi dafa ne moom vingtième année maanaam vingt vingt vingt xadis rek lañ soloo ci moom maanaam dafa ne imam al-Karmani rahimahullah dafa ne imam euh, daf ne sayyidina Huzayfa radiyallahu ta'ala anhu vingt xadis kefe lañ soloo ci moom ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waale waaye comme li imam euh, Badruddin al-Ayni wax ne na Cheikh Qutbuddin rahimahullah moom dafa ne imaam al Bukhari yi am na douze xadis yoo xamante ne moom ak imaam al Muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo bokk euh, solo xadis bi imaam al Bukhari wéetoo wéetoo ci juróom-ñetti xadis imaam Muslim wéetoo ci fukki xadis ak juróom-ñaar mu ne kon loolu day wane ne al-Kirmani na mu toxalee mbir mi dese naa dëgër wala boog ne ña ko toxal ñoo ko toxalewul toxalin bu baax maanaam kon ñaari possibilités yooyu. Euh, moom moo am euh, imma amma imam az-Zahabi rahimahullahu taala euh, waxut ci ñaata maanaam ci bi muy def ci moom waxul ñaata xadis la am ak ci musnadam ñaata la rahmatullahi alayhi ni ki noonu al-Hafiz na Hajar rahimahullah ci Tahdhib Tahdhib ak ñeneen ñoom ñëpp kenn waxu ci ñaata xadis la am rahmatullahi alal jamii mu naan kon nag maanaam kon Hudayfa ibn al-Yamani Euh, radiyallahu taala anhu moom mooy kon Abu Abdullah al-Absi al-Kufi rahimahullahu taala euh, al-Yamani moom kon da ngay gis ne moom tamit bokk na ci li mu siiwee mooy saahibu sirr rasulullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam moom mooy borom mbóotu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne moom secret yenente bi nag dañoo foog ne secret yi turu rek la ko xamaloon fekk nag la tax ñu naan ko secret borom secret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni bu doon tuuru naafiq yi kese kese kese duñ ko wax borom secret yi maanaam boroom secret kenn du ko wax koo xamante ne ay tuuri nit rek nga xam maanaam secret yu yeneen bi sallallahu alayhi moo tax mu ne amul benn fitna loolu tamit wax na ko amul benn fitna boo xamante ne xew na li ko dalee fii ñu toll sama diggante man ba yowmal xiyaamati lu dul ne xam naa nan lay amee fan lay amee kañ lay amee ak détails yi ci aju. maanaam kon kooku ay secret ya mu am ëpp na maanaam rek xam ndax diw naa fiq la wala diw du naa fiq loolu beneen mbir la boo xamante ne lu jara leeral la fii tamit bokk na ci liñ ci jàngee lépp maanaam moom anamam googu ak ni amee secret yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne maam bokk na ci liñ ciy jàngee mooy xamal gi ñu xamal xam gi ñu xam ne mënees naa euh, maanaam tarbiya nit ci himma maanaam ci yitte noonu rek nga xamante ne day toog def la def ci yow dara maanaam transmettre la nga ànd ak moom ngir même bu fekkente ne doo leen di co toog lu bari wala bokkoo leen jotaay wala bokk gisewoo leen sax waaye ngeen maanaam gëm gi nga ko gëm ak dëggu gi nga dëggu seen diggante maanaam mu am ay mbir yoo xamante ne daf day day tax ba secret yooyu di ñëw ci yow loolu mën naa nekk ndax sayyidna Xuzayfa radiyallahu anhu jotaayowul ak yenente bi sallallahu alayhi lu ñu ci des jotaayoowul ak moom d'ailleurs ñeneen ñi ci def sax lu ci bëri ñoo ëpp luñ jotaayoo ak moom radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen te bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak loolu li mu ci xam moom ci wàll googu ñeneen ñi xamuñu ko loolu day wane ne maanaam mbir moom ni mu mën a nekkee et bu ñuy wax naan sëriñ bi maanaam nga foog nga taseeg moom foog nga fréquenter ko ak yooyu soxba bi ñuy wax maanaam àndala googu tekkiwul ànd gi ngay ànd ak moom maanaam ne da ngay takkook moom foo leen dem ngeen di ànd ak nga ñëw dëkk ci wetam wala dëkk këram wala yu mel noonu loolu taxul ñuy wax maanaam la tax ñuy wax rek moom mooy ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xamante te jaayante googu am kóllërante googu am te léeg-léeg mën nga ko bañ a gis loolu day am am na sax ñoo xamante ne mën nañ laa tarbiya te doo leen bokk dëkk bi ngeen dëkk wala boog doo leen bokk jamono ji ngeen di dund ñaar yi yëpp mën naa ne ñaar yi yëpp mën naa ne loolu moom moo tax beneen mbir bi ci def tamit moom mooy ne euh, euh, kon mbir yi du du du du du nekkul ci ci ci ci physique bi maanaam ngir ne mbir mi lépp dafa spirituel lépp dafa spirituel loolu kon euh, bokk na kon ci li nga xamante ne moom euh, lañ ci xame radiyallahu ta'ala ci maanaam moom na mu meloon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamante ne moom la doon ne woon ci moom salawatu rabbi wa salaamu alayhi annahu wa qaala nee na ataa dikk na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama subaatata ci sën sënu qawmin aw nit maanaam fa baala mu daal di tuur ndox ndax sën maanaam subaata mooy fi nga xam ne dañ koy sànni ay mbalit ay salte ay loolu mooy sën maanaam moom boo xamante ne aw nit a ko moom maanaam fa baala mu daal di tuur ndox qa'iman bi aji taxaw maanaam loolu bokk na ci liñ ciy jàngee benn moom mooy ne lu maanaam fii nag borom xam-xam yi rahmatullah am da ngay gis bu ñuy saraa xadiis yu mel nii wala surtout bii dañuy dañuy wax lu ci bëri dañ fi nekk di wax naan Euh, maanaam loo xamante ne moomeelu jàmbur la yooyu mais c'est problème bi mooy sën kenn da ko moomu ndax bu ñu waxee ne subaakata xaw min sënub nit jubluwuñ ci lu nit moom ngir ne fa la dëkk rek loolu lay tekki maanaam mooy ne tey bu dëkk bu ne day faral di am ay sën mooy li ñuy tuddee bu dee fii naka lañ koy tuddee ti sax fi ñuy sànni affaires yi déchetterie voilà nga xam te ne day am déchetterie donc loolu mu am déchetterie loolu bu garaw loolu nit ki dem tuur ndox foofu maanaam du soppandiku ci yëfi jàmbur loolu benn la waaye nag même jàppoon ne day soppandiku ci yëfi jàmbur sax loolu dañ naan soppandiku gi maanaam ngir mbir la moo xamante ne loolu kenn du ko bañ maanaam mooy ne mbir moo xamante ne nit ki day def dara foo xamante ne lool lam fay def kenn du ko bañ xam na ni lii kenn du ko bañ loola man def na ko maanaam jarul tàggu comme masalan tey moo tax bi nga xamante ne yenente bi sallallahu dafa jëloon euh, fasu Seydina Euh, Abu Talha bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam ci guddi gi nga xamante ne dafa dañoo déggoon ak jàmbal boo xamante ne daa amoon ci dëkk ba maanaam mu mel ni ak jàmbal la maanaam loolu mooy comme genre armée bu bu bu buy daw buy daw loolu bañ déggee loola euh, nit ñi tiit moom ba mu jógee fasam dem dellu si maanaam abbu ko ngir xam na ne bu ko abboon it danañ ko ko aal maanaam loolu soppandiku yu mel noonu loolu ayut maanaam duñ naan. Euh, loolu moo tax loolu it mat naa bàyyi xel maanaam buñ naan waaye nit ki bu doo soppandiku ci yëfu jàmbur fee tàggu woo ko mooy loolu mooy su fekkente ne xamuñu ndax dana gërëm loola waaw wala déet waaye suñu xamee ak ngërëmam loolu amul problème fii tamit mënef na ko waxee noonu voilà ne daal xam nañ ni loolu noonu rek la mën a demee beneen bi ci def nag moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam yëfi jàmbur amul ci moom en fait moom yàlla moo ko may loolu yëfi jàmbur amul ci moom moom mooy ki nga xamante ne moom moom lépp mhm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko moomale lépp mhm. te moo gën a yey ñëpp ci seen yëfu bopp ba ci seen jëmmi bopp moo gën a yey ci ñoom mhm. comme li nga xam ne noonu la ko waxee annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yey aji way gëm ni ci seen jëmmi bopp ñoom kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, Euh, moo loolu nag waaye nag ànd ak loolu yëpp yenent bi sallallahu alayhi mu musuta jëfandikoo règle boobu maanaam musul jëfandikoo yi ànd ak ne am na ci droit mais musu ko def <coughs> sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxuma mais subhaanallah xool ñi nga xam te ne amuñu droit boobu te naa dañ koy def yal na yàlla sàmm dégg nga mu nekkoon nag waaye fa baala mu daal di tuur dox qa'iman di aji taxaw loolu tamit kon moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis euh, bii nii maanaam lépp maanaam yent bi sallallahu dafa tuur ndox taxaw atte boobu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañ cee wuute waaye wuute wuñ ci ci xaraam ak ñàkk xaraam ñi nga xamante ne moom mooy euh, jumhur rahmatullah alayhim dañuy wax ne dañ koo sib mooy xanafiye yi shafi'i yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim amma maliki yi rawatina imam bi ci boppam rahimahullah moom dafa jàpp ne su fekkente ne mbir mi day aju rek ci bërëb bi nu mu mel bu dee bërëb bi su suñ ci tuuree ndox mu euh, dal fenn dellu si waat loola bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne dañ koo dañ koy daal di euh, dañ koy daal di maanaam nit ki waaye bu fekkente ne bu bu toogee itam bu bu bu bu bu bu taxawee tuur ndox fenn mbir mi du dal ci kawam dellu si waat sibeel dootu fa amati maanaam sibeel gi ak ñàkk sibeel gi ci loolu rek lay daal di aju waaye mbir mi mënees na koo gën a xóotal ci teqantal ko beneen teqantal mooy ne mbir mi day aju ci suuf si ci jëmmi boppam wala bërëb bi masalan tey bu fekkente ne comme fii ni mu nekkee sën nga xamante ne moos dañuy ñaare mënees naa ragal ne. ak salte wala ay tilim tilim wala sobe mën na cee ne bu boobaa taxaw gi day daal di ràññeeku ngir ne boo toogee yére yi mën naa laal sobe yi loolu kon bu boobaa taxaw gi day daal ràññeeku foofu kon bu boobaa ñu xam ne amaan na loolu moom moo tax muy benn ah, dinañ ñëwaat ci amaan na gi lu tax yonent bi sallallahu alayhi def ko waaye ñaareel bi ci def moom mooy euh, ne suuf si su fekkente ne dafa nekk benn bu boobaa mëneef naa taxaw tuur ndox. booba amul luñ ci maanaam euh, waaye nag toog tuur ndox amaan na foofu mooy gën kon bu boobaa sibiil gi day daal di am foofu ñaareel ñetteelu mbir mi ñetteelu mbir mi moom mooy ne su fekkente ne euh, nit ki dafa toog tuur ndox su fe maanaam bërëb bi dafa nekk kekk ba pare rawatina mu am pant buy wàcc maanaam da kekk la waaye bu fekkee dafa am pant buy wàcc bu boobaa nga xamante ne bu tuuree ndox euh, bu boobaa day daal di am kon position bi lay changer wala boog ni muy toogee euh, wala maanaam daf ko war a toogee noo xamante ne daa war a toogee noo xamante ne pant bi maanaam tuur ndox mi du du tuuru ci wàllam waaye day tuuru ci geneen wàll gi mm-hmm. loolu moom mooy beneen bi ci des bu fekkente ne nag. Euh, maanaam mbir mi daal dañuy sàmmonte boo xoolee ba xool ko li ñuy sàmmonte lépp rek mooy ndax mbir mi dal na ci kawam waaw wala déet bokk na tamit ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee suñu xadis bi moom mooy ne euh, maanaam ji le loolu nekk loo xam ne dañ sib dong mooy day dëgëral li nga xam ne moom la fuqaha u hanabila rahmatullah alayhim di wax ne nit ki bu tuuree ndox ta maanaam bu tuuree ndox nekk maanaam am lu dal ci ndox maanaam loolu tis ci yéreem bu fekkente ne lu tuuti la loolu dañ koy jéggale loola dañ koy daal di jéggale te loolu ñu bari ci fuqaha yi rahmatullahi alayhim dëppoo nañu ak ñoom ci loola beneen bi ci def moom mooy ne fekkente ne ah beneen bi ci def moom mooy bu ñu jàppee ni dañ koo sib ah, léegi laaj bi moom mooy nan la yonent bi sallallahu alayhi di defee lu ñu sib bu boobaa dañ naan la bu dee ci xàqam moom sallallahu alayhi du lu ñu sib lu tax ngir ne moom daf koo def ngir jàngale ne lii dagan na mm-hmm. lool moo tax xadiisu sayyidat Aisha bi anha bi yenent mu nekk ci sunan yi mi ngi sunan mama Tirmidhi rahmatullahi alayhi mi ngi ci yeneen i téere yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man haddathakum anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama baa baala qa'iman fala tusaddiquhu ma kaana yabuulu illa qa'iman yenent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku leen wax ne tuur na ndox fekk dafa taxaw bu leen ko dëggal ndax moom saa yu daan tuur ndox danaan toog loolu nag mooy loolu sayyidat Aisha wax radiyallahu anha moo tax maanaam ak xadis yu ko nuru mooy wane ni moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa ak xadis bi ma leen wax sànq euh, ba ñu gis ko ñu ne eh, xool ko comme maanaam ni mu ni mu ni tuuree ndox comme jigéen ñi lay la def maanaam yooyu noonu mooy wane ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam donte arab yi ñoom lu ëpp dañ daan tuur ndox di taxaw waaye yenente bi sallallahu alayhi wa moom da daan tuur ndox di toog te loolu moom moo nekkoon li nga xamante ne moo nekkoon aadam moom sal moo nekkoon sunnaam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu boobaa mbir mi day am teqante rek maanaam nu situation bi dene maanaam tey bu buñ jëloon ñaari cas de figure su fekkente ne chaise turque la chaise turque yi tuur ndox toog moom day ràññeeku amaa chaise anglaise yi tuur ndox taxaw day ràññeeku maanaam mbir mi kon ñaar yooyu maanaam teqantal la yu mën a nekk beneen bi ci def moom mooy ne kon yeneen bi sallallahu alayhi ma jàngale gi muy jàngale ne lii dagan na maanaam lee lay faral di def waaye lii dagan na loolu bu boobaa dootul nekk ci lu ñu sib ci moom waaye comme am njàngale la maanaam day nekk lu ñu sopp ba wala mu nekk farata ci moom moom kon yool ba mu ciy am mooy yoolu ku def farata waaye du ci am ngir ne day jottali li nga xam ne moom mooy njàng maanaam yoonal wala sharia boroom bi subhaanahu wa taala beneen bi ci def nag moom mooy ne lan moo tax kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def kon mën nañ ni amaana day jàngale muy taxaw boobu ñi benn ñaareel bi ci def bi ñuy wax moom mooy ne kon bërëb bi ni mu mel la ngir sa tilim ji mu tilim muy ñaar ñetteel bi ci def moom mooy rek dafa dagan comme yeneen yi ci def comme ni mu di toog dagane noonu la taxaw dagane muy ñett ñeenteel bi ci def moom mooy kon euh, amaan na dafa amoon feebaru ndigg te ñoom arab yi comme imam ash-Shafi'i ak imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhuma li ñu wax mooy ne arab yi dañ daan fajoo ndiglu yu metti ci gu ñu tuur ndox ñu taxaw maanaam loolu mu nekk kon yeneen mbir goo xam ne mën naa ne loolu nag bu doon ne xadis bi ci ñëw wér na kon mooy nekk lay bi nga xamante ne daana tere dagg yeneen lay yi waaye xadis bi ci ñëw wérul waaye nag imam ash-Shafi'i ak imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhuma ànd ak xam gi ñu xam taarixu arab yi ak seeni doxalin ñoom ñoo wax ne ñoom wax nañ ne arab yi dañ daan fajoo loolu kon mënuñu def lu mu dëggal leen radiyallahu anhuma euh, loolu kon beneen mbir la kon boo xamante ne bu ci bu ci am la bu ñu mën a xam ci mbir mi maanaam le fait que yenent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw tuur ndox léegi nag waxu sayyidat Aisha bi radiyallahu anha kon ni ñu koy déggee mooy ne moom ci kër gi moom loolu la daan gis mu koy def ci kër gi waaye loola bu ñu xoolee wanag mi ni mu mel wanag yi ni mu mel ci la ñuy xamee ni kon ndekete ni wanag wi mel noonu moo taxoon toog ràññeeku ci kër gi am maa taxaw ràññeeku ci fii nga xamante ne moom la àndoon ak Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu maanaam fii tamit maanaam al musbitu muqaddamun ala nafi maanaam ki nga xam ne moo saxal moom la ñuy jiital ci kaw ki nga xam ne mooy dàq Seydina Xudayfa radiyallahu anhu dafa saxal lu mu fekke Sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa wax dàq ngir ne moom mësta gis lu dul lii loolu rek moom mooy li nga xamante ne moom moo tax wallahu taala alam mu ne summa topp daa mu daal di laaj bi maa in ci ndox nee na fa jituhu mu indil kooko bi maa in ci ndox fa tawadda mu daal di ciy jàpp loolu tamit kon dañ ci xamee ne dafa tàncu maanaam kon ndax dafa ni euh, ginnaaw bi mu tuuree ndox ba pare loolu am na beneen mbir tamit boo xam ne dañuy wax ne moom moo tax mooy ne dafa amoon dafa nekkoon euh, jamono jooju dafa daf doon dafa amoon soxla ci nit ñi maanaam nit ñi dañoo ñëwoon di di waxtaan ak moom ak yooyu mu téye mu téye maanaam mu bugg bu dem bëggoon a dem wala mu téye ko ginnaaw gi nag comme que bu demee ba sori ndax loolu moo nekkoon aadam mooy yeneen bi saa xam da daan dem ba sori ngir tuur ndox waaye nag kon dañ ciy xamee tamit ne bu fekkente ne da jege fi nga nekk dafa dafa li tax munoo dem ba moo tax nga mën a tuur ndox fu jege ngir ne téye téye munu maanaam ngir ne benn téye gi day jafe. wala mu nekk loo xamante ne dafa fekk ne euh, su demee ba sori bu dellu si waat ak nit ñi ñi mu ni ak euh, aajoy jullit ñi ñi mu ni mu waroon a wa faj ci aajoy jullit ñi dootu ko mën a fajati ngir ne euh, bu génnee dëkk bi dem ba sori wala génn dem ba fu sori loolu day daal di fàddu te bu boobaa te ñaari mbir yu nekk dañuy xool bi ci ëpp njariñ wala bi nga xamante ne lor lor bi nga xam ne moom mooy bi gën a woyof comme niñ ko gis woon ci suñu jotaay bi weesu irtikaabu axafu dararayni maanaam ne bu ñuy def ne dañuy def bi gën a woyof ah, ah ci ñaari lor yi kon loolu amaana moom moo tax beneen bi ci def moom mooy kon liggéeyal tamit borom ngëneel yi loolu tamit lu ñu yoonal la comme ni sayyidina Xuzayfa radiyallahu ta'ala anhu def beneen bi euh, te ànd ak ne magum jëmm la maanaam mag la maanaam mag la ànd ak ne loolu am na waaye terewul yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko maanaam laaj ko ndox mu dem indil ko ndox ak yu noonu beneen bi ci def tamit moom mooy ne euh, euh, maanaam ci ni Sayyidna Xuzayfa radiyallahu anhu dafa bokkoon kon ci ñu daan liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu taxoon nag mu àndoon ak moom euh, loolu insha allahu taala daan ci ñëwaat. Euh, ci hadith euh, yi nga xamante ne moom moo mooy bii ci tegu insha allahu taala ndax hadith bi euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro deux cent vingt cinq ak deux cent vingt six ah, dina ko indiwaat hadith numéro mille quatre cent soixante onze imaamu Muslim rahimahullah indi na ko hadith numéro deux cent soixante treize ci ñaari yoon imam an Abu Dawud as-Sijistani indi na ko hadith numéro vingt

ak vingt-trois mille quatre cent vingt-deux kon waa ashaabu kutubu sitta maanaam aljamaa sax as-sab'a ñoom ñëpp indi nañ xadis bi ci seen téere yi wallahu ta'ala a'lam mu ne baabul bawli buntub mbeewal inda faq saahibihi maanaam maanaam àndandoowam saahibihi àndandoowam watta satturi ak bi suturloo bil xaa ci ñàkk wi maanaam kon nit ki buy muy tuur waaye ba muy tuur ndox am na ku mu àndal am na ku mu àndal nekk ak moom waaye muy suturloo tamit ci euh, pegg gi maanaam ngir ne tuur ndox su ko nit kii def tamit dafa war a sori bëtu nit ñi waaye nit ki noonu dafa war a nekk koo xam ne comme ak wuññik awra da cee war a am loolu bu boobaa dafa war a nekk koo xamante ne day ñoŋal boppam ba nit ki du gis ay nit ñi gis des du ñu gis ay awraam loolu bokk lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi maanaam buntu bi ngir noté ko ngir leeral maanaa boobu euh, mu indiwaat xadis sayyidina Hudayfata ibn al-Yaman bi radiyallahu ta'ala anhu wa qala bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab ilayhi haddathana Usman ibn Abi Shayba euh, muy Usman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usman ibn Khawafit euh, al-Absi mawlahum rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abul Hasan muy kon Abul Hasan ibn Abi Shaybata al-Kufi moom waa Kufa la rahimahullahu taala moom comme niñ ko xamee woon moom ak ah, ah, frère am bi ci des ñoom ñaar ñoo gënoon siiw seen beneen frère bi ñoom ñaar imaam lañ Usman ibn Abi Shayba ak Abu Bakar ibn Abi Shayba waaye Abu Bakar ibn Abi Shayba moom moo gën a màgg ànd ak ne Usman ibn Abi Shayba moom moo nekk magam rahmatullahi alayhima moom mi ngi génn àdduna ñetteelu maanaam ñetteelu fan ci weeru Muharram ci atum 239 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari ak imaam Muslim imaam Abu Dawud ak Ibn Maaja ñoom ñëpp solo nañ ci moom directement kon imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam at-Tirmidhi ak imaam an alayhima ñoom ñaar ñoom ñoo solowul ci moom rahimahullahu taala kon euh, waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ci moom boobu des imam Muslim ak abu euh, ak ak imam Tirmidhi ak imam An-Nasa'i rahmatullahi alayhima mu ne na qaala haddathana Jarir te moom mooy ibn Abdul Hamid rahimahullahu taala Euh, moom muy Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu taala nga tam Abu Abdullah ad-Dabbi euh, ar-Razi al-Kufi rahimahullahu taala nekkoon qaadi itam bu mag rahimahullah euh, génn gane adduna 110e année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 188e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon tamit imam siqa hafiz rahimahullahu taala an Mansuur ibn al-Mu'tamir moom lañ doon wax waxta nañ wax ko waxaat waxaat ay mbiram moom Mansuur ibn al-Mu'tamir ibn Abdullah ibn Rabi'a mm-hmm. mu ñu ko Abu Itab as-Sulami al-Kufi moom itam waa Kufa la kon euh, Usman ibn Abi a waa Kufa la Jarir euh, ibn Abdul Hamid waa Kufa la Mansur ibn al-Mu'tamir waa Kufa la Abu Wa'il Abu Wa'il euh, ibn Shaqiq ibn Salama rahimahullah moom gis nañ ko léegi waa Kufa la an Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu moom tamit waa Kufa la kon xadis bi xadis la boo xamante ne waa Kufa ñoom ñoo ko solo rahmatullahi alayhim man Mansuur ibnul Mu'tamir moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ñëpp waa ashaabu kutubu sitta solo nañ seen xadis ba mu def Usmaan ibnu Abi Shayba bi nga xamante ne moom imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasaa'i ñoom solo wuñ ci moom euh, càllale gii ci jëmmi càllale gii euh, dikkoon ci euh, bii ta tamit ci baabu man ja'ala li ahli ci kitaabul ilmi mu ne na wa qaala nee na euh, ra'aytu nii gis gis naa maanaam gis gis naa sama bopp maanaam mooy maa ngi fàttaliku ana man wan nabi ak yante bi sallallahu alayhi wasallam ndax baatu ra'a maanaam gis day tekki gis ak bët waaye day tekki gis ak xel comme ni nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'ala di wax ne alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aad maanaam xanaa gisoo ni borom subhaanahu wa ta'ala def ak waa aad maanaam loolu gisum xel la ak xol waaye du lu ñu fekke naka noonu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil cinquante jours laata yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gane àdduna ci la xew-xew boobu amoon euh, waaye borom subhaanahu wa ko alam tara kayfa fa'ala rabbuka ni sa borom def te mbir la moo xamante ne benn xew-xew rek la du ñaari xew-xew ak yu mel noonu kon bu boobaa nga gis ne walla euh, awalam yaraw annaa anzalnaa minas samaa'i maa'an xanaa ñoom gisuñu ne. ñun ñooy wàccee ci asamaan ndox maanaam gisum xel la du gisu bët kese donte foofu tamit gisum bët mën naa caa ànd euh, kon mu ne xaala maanaam mu ne kon ra'aytu nii gis naa sama bopp maanaam mooy maa ngi fàttali ko ana man wan nabi ak yenente bi wan nabi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam nata masha ñuy dox maanaam ñuy àndandoo di dox mooy nata masha ñuy àndandoo di dox Euh, moo tax bu doon namshi la wax maanaam ñu ngi dox waaye natamaasha mooy ñu ñoo àndandoo di dox dégg nga mu ne fa ata mu daal di dikke moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam subatata ab sën sënu qawmin aw nit xalfa ha'itin bu nekk ci ginnaawu ñag maanaam ñagu ñag ñag moo waxoon nañ ne la ha'it buñ ko waxee mooy euh, ju bu ñu waxee ab tool waaye tool bustaan la waaye buñ ko waxee ñag maanaam mooy tool buñ ko ñegee ci la ñuy wax ha'it maanaam moo tax mu ne kon euh, fa xaama mu daal di taxaw léegi mu daal bu kama yaqumu kéem ni muy taxawee ahadukum kenn ci yéen maanaam mu wax ne maanaam mu leeral ne taxaw gi moom mooy taxaw gi ñëpp xam rek jarul ñu naan mooy <coughs> taxaw gi est que li muy tekki mooy nangam ndax li muy lii naa la ndax léewa ci am ndax ci amul supposition taxaw mooy bi yow man ñun ñeneen yeen ñëpp ñu ñuy taxawee noonu dong la taxaw gi demee dégg mu ne fa baala mu daal di tuur ndox mu ne nag fantabaztu ma daal di rocceeku dellu ginnaaw minu ci wëllif ko maanaam mooy ma dellu ginnaaw loolu tamit mooy ne teggin gi la ngir ne euh, comme dafa dem tuur ndox maanaam lii zahir bi moom mooy tàggoowul maanaam waxu ko ne ko damay tuur ndox ndax dafa ne ñun ñoo doon àndandoo di dox mu jekki-jekki taxaw du tuur ndox dégg nga waaye mu ne ma rocceeku ngir loolu tamit muy beneen teggin ngir ne da koy sori ngir ne euh, bu fekkee da koy sori ba bu du du mën a euh, gis loo ci moom loo xamante ne amaan na gërëmuwut loolu muy benn beneen bi ci def tamit moom mooy ne euh, euh, buggut di fekkee yeneen bi sallallahu alayhi di nekk ci xaal boobu dégg nga mu ne fa ashaara nee na mu junj ilayya jëmee ci man fa jituhu ma dikke ko maanaam kon moom mooy nii dellu dellu ñëwal mm-hmm. maanaam kon moom mu ne ko dellu sil ngir mu mën ko ngir ngir mu mën koo suturaal ba ñeneen ñi ci def duñ ko gis waaye moom daf koy wan ginnaaw loolu moom moo tax mu ne fa qumtu ma moo tax ma taxaw inda aqabihi aqibihi foof ginnaawam hatta faraxa mbete mu noppi maanaam kon xew-xew bu maanaam mooy ma dama taxaw ci ginnaawam wan ko ginnaaw tamit waaye ci riwaaya imaamu muslim rahimahullah daf ni ko udnu jegeña jegeñal maanaam loolu li lay won ne kon maanaam lii xadiis bi day tegtale ne Euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxutoon ak làmmiñ loolu bu boobaa ndax bu ñu sukkandikoo woon ci wax bële rek daf ni ko udd nu ñëwal jege si na maanaam mu nopp ci loolu euh, loolu euh, day daal di mel ni comme fii daf ni dafa wax te ci xaal boobu dañ ciy tere ku wax maanaam nit ki buy tuur ndox ak buy buy bu bu nekkee ci wanag ak ju mel noonu loolu wax ci dafa bokk ci li nga xamante ne dañ koo tere dañ dafa bokk ci yi nga xam ne dañ koo xaraamal am maa nag li nga xamante ne moom mooy kon euh, euh, loolu moom moo tax loolu doo wax moo tax foofa doo wax ah, léegi nag ah, hadith bi lii day wane ne maanaam sukkandiku mu ne fa ashaara ilayya lim ma junj noonu mooy wane ne kon ishaara maanaam daf ko junj maanaam mooy ba loxoom la def doxale waaye du ne dafa wax ak làmminam ñaareel bi ci def moom mooy ne Euh, dañ ci xamee ne ndegete junju day taxaw taxawaayu wax comme tey masalan nit ki bu ne bu bu soxnaam ñëwee na ko euh, damaa bëgg nga may ma sama baat laa wax ndax may nga ma sama baat bu ne woon nii mooy fase wa dog na dégg nga maanaam du ne waxuma bu ne yëngalee bopp bi mooy fase wa dog na lu tax ndax ishaara boobu junju boobu day taxaw taxawaayu wax loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moo tax moom mooy wala boog lii da nga ma ko omaya mooy ni la nii mooy waaw mooy may naa la ko te bu boobaa moom nga ko maanaam fi mu toll man bu ma ko bëggee amaat faaw ma négocier voilà dégg nga euh, nee na kon nag foofu foofu moo tax mu kon mu daal di taxaw ci wetam loolu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala li tax mu indi ko ci bunt bi maanaam mooy kon ne nit ki dafa war di suturloo te suturloo googu même bu dee moom dafa maanaam surtout bu dee dafa nekk foo xam ne ay nit dañ koy romb. wala boog ñu mën koo gis mën naa ne am hmm. amma doxalin bi nga xam ne moom la doxale moom mooy dafa doxale ci anam bi mu gën a tedd tedd tedd maanaam Seydina Xuzayfa radiyallahu anhu mooy soriwu ko da koo sori ngir baña a àgg ngir bañ koo dégg hmm. wala bañ koo gis waaye tamit daf koo waaye soriwu ko sori koo xamante ne bu ko bëggee def loo dara du ko mën a gis du ko mën a xam voilà léegi moo tax bi mu ne ko dellu mu daal di dellu si loolu benn la beneen ak liñ ciy jànge mooy liñ jànge woon ci suñu xadis bu njëkk bi mm. beneen bi ci des nag moom mooy taxaw gi li tax mu gën a ràññeeku ci bërëb yu mel noonu mooy ne bokk na ci li borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim mooy ne nit ki su taxawee di tuur ndox ak su toogee di tuur ndox du benn euh, du benn ngir ne taxaw moo gën a euh, mooy gën a mucc ci nit ki ngir mu bañ a génne ci ginnaawam dara comme ni ko Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu euh, waxee kon xadis bi gisoon nañ taxrij bi ci ci léegi alhamdulillah mu ne euh, baabu buntu euh, bii mooy buntu ci wàllum mbiiwal mooy albawli tuur ndox baabul bawli buntu tuur ndox inda saf subaatati qawmin ci seenu nit maanaam euh, ngir ne euh, bunt bi dafay leeral ne euh, tuur ndox ci wetu fën ak tuur ndox maanaam ndekete circonstance ak bërëb yi nga xamante ne moom lañuy ñuy ndox itam ak lu mën a xew def na ko maanaam du du mbir mi tarul génn xeetu tar maanaam yenn rigueur yi ci yenn mbir yi ak yenn euh, maniaque yi loolu jaru ko nga gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te ak aw aw aw sën li nga xam ne moom lañ ko xamee moom mooy day faral di sobewu te comme sën day faral di sobewu ànd ak loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam foofu la tuur ndox maanaam loolu yëpp day wane ne maanaam tuur ndox ci wàllu googu loolu dafa nekk loo xamante ne lu lu mën a nekk la kon circonstance yi ak lieu yi ñuy bërëb yi loolu noonu bu mu la xañ nga ñëwee eh, du ma tuur ndox fii ndax damay ragal nangam ndax dangam wala nangam xatta comme ni ñu ko waxe woon bërëb yi nga xamante ne amul benn pexe budul nga tuur ndox fekk euh, euh, ndox mi day wëlbati maanaam ngelaw li daf lay upp di di di tooyal sa yére yi sax bu dee loolu rek a ci def sax nga def loolu ginnaaw gi nga raxasaat sa yére waaye loolu dafay daf koy tegtale xadis euh, bi euh, maanaam euh, kon bunt bi dangay gis ne jëmmi moom mooy juróom-ñeenteelu buntu bi wax ci wàllu mbiiwul yëpp daf leen a tegale imam al-Bukhari laa daf leen a tegale ngir wane teggin ak yenn mbir yu aju ci wàllu mbéwal alors que waxoon na ci bunt ci njaalbeenu buntu bi ci la doon wax nit ki buy dugg ci woon ak teggin yi nga xam ne moom moo aju ci wàllu wax ak ci wàllu yu mel noonu ak waajal bi mu koy waajal mu ne qaala haddathana bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Ar'ara moom mooy Muhammad ibn Ar'ara ibn Barand al-Qurashi as-Saami rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala euh, dañ koy wax tamit Abu Ibrahim dañ koy wax tamit Abu Amr moom euh, moom am na euh, doom ju tudd Ibrahim Euh, moom mooy te moom mooy Ibrahim ibn Muhammad ibn Arara bi nga xam ne ñoom imaamu Muslim soloo nañ ci moom maanaam imaamul Muslim solowul ci Muhammad ibn euh, Arara euh, bii nii ankay ankay ankay mais benn xadis la soloo ci moom imaam ñoom imaam at-Tirmidhi ñoom ñoo solowul ci moom te soloo nañ xadisam imaam Muslim imaam imaam imaam Muslim benn xadis kese la solo ci moom waaye dafa am ku dox ci diggante bi imaam at-Tirmidhi soloo na ci ba doomam ji tudd Ibrahim ibn Muhammad ibn Arara al-Qurashi rahmatullahi euh, waaye euh, imaam euh, waaye Muhammad kon ibn Arara bi kon imaam al moom moo soloo ci moom ñaar fukki imaamu Muslim benn xadis la soloo moom ci kitaabu fadaa'il saxaaba imaam Abu Dawud benn xadis la soloo moom ci kitaabu zakat te. imaam al-Bukhari rekk moo solo ci moom sans intermédiaire kon Muhammad ibn al-Arabi moo tax loolu mooy benn mooy mooy mbir yi mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu amoon soixante-quinze ans comme euh, niñ ko euh, waxee léegi moom waa Basra la rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Shu'ba gisoon nañ ko léegi an Mansur ibn al Shu'ba ibn al-Hajjaj an Mansur ibn al-Mu'tamir an Abi Wa'il mooy Shaqiq ibn Salama rahmatullahi alayhi mu ne annahu qaala nen ñoom ñi kon waa Kufa lañ maanaam waa Basra moom mooy Shu'ba Shu'ba waa Basra la Muhammad ibn Ar'ara waa Basra la Shu'ba waa Basra la Mansur ibn al-Mu'tamir ak Abu Wa'il moom waa Kufa la mu ne annahu qaala nee na kaana nekkoon na Abu Musa al ash'ari radiyallahu anhu te moom mooy Abdullah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu Euh, nga xamante ne ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam romb nañ ko rombaat ko radiyallahu anhu moom mi ngi solo cent euh, soixante-trois xadis euh, mm-hmm. moom la amee moom quarante-six xadis la muttafaqun alayhi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo ñeenti xadis ci moom ni ko noonu imam Muslim wéetoo quinze xadis Euh, ci moom imam euh, moom moom mi moom euh, moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabaloon yaman moom ak sayyidina Muaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi ñuy ñëw di seet ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daf leena teeru teeru mu mag radiyallahu ta'ala anhu insha allah comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci bu ñu ci manaqib bi insha allahu ta'ala ni ko noonu ci baabu siwaak ak insha allahu ta'ala ci li ci aju mu ne mu ne kaana nekkoon na kon moom yu shaddidu daan taral fil bawli ci mbéewal maanaam bu daan tuur ndox da da daan da daan wut pot sàmbur nga xamante ne buy tuur ndox da daan é wóorul kon li may def mooy damay wut pot nga xamante ne au moins su ma ci tuuree ndox euh, du daal ci sama kaw yéree du dal ci sama yaram bi du def lii du def laa du tës du kii ndax yii ah maanaam xeetu taral googu noonu la daan tarale maanaam ne bu daan tuur ndox du def comme ñeneen ñi ci def pot sàmburam la daan wut nga xam ne au moins bu ko ñalee boppam nga xam te ne au moins dara du du du du du tuuru dara dina dina am lu leer ne du ko kii nga gis ne baat bi jëfandikoo fii mooy yu saddi lu daan taral te mbir mi dafa yomb tar tar amu ci maanaam tey lii nii daf ñuy jariñ ci benn mbir mooy xam nga léeg-léeg boo ne loo xam ne mënoo koo moytandiku wala dafa dafa jafe ña moytandiku mooy masalat nit ki di tuur ndox par exemple ci chaise anglaise yi wala yu mel tis dara ci dal ci kawam loolu probabilité la lu mën a ne la mm-hmm. waaye loolu après loolu di ci mënoo ko moytandiku wala dafa jafe nga moytandiku bu boobaa nit mën na ne la ankay ah, mën nga koo moytandiku ndax da ngay wàcc bi ci suuf ndax da ngay def lii ndax da ngay def laa maanaam nit ku mën na laa wax lu ne loolu lu mel noonu nag moom la Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu daan doxale léegi nag euh, wa yaqulu te danaan wax naan inna li wér boor mooy banu israila ngir banu israil mooy doomu israil yi te moom mooy sayyidina yaqub ala nabina alayhi afdal salaam maanaam moom mooy israil wax nañ ne li tax mu tudd israil mooy dafa tudd tudd tukki woon guddi maanaam isra mooy tukki guddi al layl mooy guddi mu waawaa mu ñu dajale ko contracté muy israil ci seenu làkk am na tamit ñu ne déedéet israil li mu fekk mooy abdullah maanaam ngir ne iilu mooy pour la boo xamante ne ci abraniya mooy tekki allah mm-hmm. maanaam yàlla comme ni nga xamante ne nañ la wax miika ilu jibri jibra ilu isra ilu azra cetera isra mooy jaamu yàlla moom bu boobaa euh, sayyidina yaqub alayhi salaatu wassalaam loolu moom moo tax ñu tudde waaye ala kulli waa banu israil euh, fukki ngir lañ ak juróom ñaar comme ni nga fukki ngir lañ ak ñaar comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci sourate Yuusuf ñuy wax ci fukki doomu yent yàlla yaqub alayhi salaam ak ñaar te yent yàlla yusuf alayhi salaam ak benyamin ñoom ñaar ñoom ñoo nekkoon gone yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon nday ñoom nag ñaar ñaar lañ daan bokk nday waaye ñëpp na yaqub moo leen moo leen moom moo leen meññ alayhi salaatu wassalaam mu ne kaana nekkoon na ne maanaam ñoom banu israila nekkoon na ñoo nekkoon na ne isa asaaba saa yu dalaan sawba ahadihim yiiri kenn ci ñoom xaradahu da ko daan dog maanaam euh, am na ci beneen riwaaya iza asaba jildahu maanaam deram xarab xarab da ko daan dog loolu nag am na ñoo xamante ne noonu lañ ko déggee moo tax ñu jàpp ne li muy tekki mooy bu dalee ci yére bi ñoom nañ nam mbir bi defewul mooy nii mooy su fekkee tamit euh, bi dafa dal ci bi dañ koy dagg su dalee ci seen der tamit dañ koy dagg fekk jubluwul jël daw liñ ci jublu moom mooy deru yére yére der biñ daan sol loolu lañ ci jublu waaye jubluwuñ ci woon yére bi nga xamante ne moom mooy maanaam der bi nga xam ne li muy tekki mooy yaram déedéet loolu tekkiwut loolu comme ni ko alqaadi Iyaad waxee ak ñeneen rahmatullah alayhim ak noonu na ko tamit ñu bari leerale ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, surah yi rahmatullahi ala al jamii mu ne kon euh, li nga xamante ne kon li liñ daan ñu kon ñoom sobe daanuñu ko raxas dañ ko daan dagg kon moom ndekete maanaam taral gi dafa aju ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne euh, dafa sukkandikoo ci loo xamante ne xew-xew la bu daan am ci jamonoy banu Israël mooy euh, maanaam bu njëkk bi dafa jàpp ne euh, damay bañ sobe bi laal ma ñaareel bi ci def mooy dafa jàpp ne day place boobu li ci gënoon a yelloo mooy dagg c'est que charia bi dañ ko woyofal rek moo tax ñu koy raxas te comme dañoo war a raxas lépp kon nag damaa war a def ndànk maanaam loolu moom moo nekkoon taral gi dégg nga mu ne euh, fa qaala mu daal di wax Xuzayfa sayyidina Xuzayfa ibn Yamaan radiyallahu anhu moom gis nañ ko léegi moom mu ne laytawoo ak a neexoon am sak mu mu mu téye jàpp maanaam mu jàpp mooy mu téye mu maanaam mu bañ a bañ nekk maanaam mu jàpp li muy tekki aman na mooy mooy ma am saka an wala boog am saka ah, am saka anil mënoon naa jàpp ci taral taral gi mu taral bopp ak tashaddud wala ak tashdid mooy taral gi muy taralaate ci mbir mi wala boog am saka amil xawli mu mu mu mu téye boppam ci nopp maanaam ci bañ a wax maanaam mooy vraiment su xamoon li muy def du wax maanaam ndax nii muy doxale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam musu ko doxale noonu mu doxale ngir ne loolu day wane ne sahaaba yi radiyallahu anhum léeg mu am ci ñoom ñoo xam ne dañuy taral te loolu li ko indi moom mooy ne ñàkk xam acte bi ngir ne ñoom seen yéene sell na radiyallahu anhum kenn mënu ko tuum kenn mënu leen tuumaal ci wàllu yéene waaye nag lu ñu am ngëneel yépp léeg-léeg am na mbir yoo xam ne mën nañ koo bañ a xam ndax loolu la loolu lañ doon léegi ne ngir ne ànduñu nekkuñu woon di ànd ak yéen tout le temps tout le temps tout le temps tout temps am na mbir yoo xam ne dañ koy xam te lu ci ëpp boo xoolee léeg-léeg dina am mbir yoo xamante ne dañ koy xam wala boog ñu yegg fa ci wàllu secret yi ak yu mel noonu ak mbóot yi ak lii waaju ci wàllu xaqiqa yi te loolu la leen ko may mooy ànd ak yenente bi sallallahu alayhi ñu doon wax sànq ci Seydina Huzayfa radiyallahu anhu saxaaba yëpp am nañ lu mel noonu ngir ne te loolu du saxaaba yëpp moo tax buñ doon wax naan sëriñ bi buñ naan ànd ak soxba bi ñuy wax ak alxidma liggéeyal sëriñ bi yooyu ñuy wax jubluwuñ ci nga takkook ñoom di leen liggéeyal nekk ak ñoom nangam nangam jubluwuñ ci loolu te saxaaba yi radiyallahu anhum dañ leen di wax saxaaba fekk ne amaan na benn jotaay lañ mës a jotaay ak yeneen ci bi sallallahu waaye jotaay boobu moo leen yéegi ci maqaama boo xam ne keneen du ko mës a yegg abadan maanaam kon nga gis ne àndaa àndandoo gi ndekete gën naa xóot wala gën naa simple que ñi nga xam ne noonu la ñuy nit ñi ñu bëree bëri di yaakaar jàpp ne sëriñ bi moom boo xëyee faaw ngay nekk ak moom tout temps faaw ngay ànd moom tout le temps faaw kii buy tukki faaw nga ànd gunge ko buy lu lu muy def nga yoral ko sakalaam euh, boole ko euh, bu mbay maanaam tool ak yépp faaw nga dem bayi ji ko ak yu mel noonu déedéet mbir mi demewut noonu mbir mi demewut noonu abadan yooyu nag baax na waaye kenn du wax ne loolu charte la ci ni ànd la gi nga xamante ne moom la ñuy ànd ak sëriñ yi radiyallahu ta'ala anhum maanaam kon euh, fii nag euh, kon dañ ci xamee ne saxaaba yi radiyallahu anhum ndekete léeg-léeg ñu am yu ñu réer surtout ci buntu sharia ngir ne maanaam bu doon buntu xaqiqa du am problème mais buntu sharia parce que xam-xam lu luy tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi yooyu duñ inventé mënuñu koo inventé dañ koy jàng dañ koy xam yenn saa dañ koy jàngal wala yu mel noonu sinon duñ ko xam moo tax nga gis saxaaba yu bari radiyallahu lu mokkaluñu woon alxuraan mu am saxaaba yu bari yoo xamante ne am na ay yenn mbir yoo xam ne da leen daan rëcc comme nii ñu ko gisee am ñoo xamante ne tamit dañ daan taral ci yenn yi xoolal Seydina euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nga xamante ne euh, euh, wala Abdullah ibn Umar ibn Khattab nga xamante ne moom it mujj gi bëtam yi dafa sëggoon lu ko waral ngir ne bu daan raxas xar kanamam ci jàpp da daan raxas ba raxasaale bët maanaam loolu moo moo indi maanaam mujj gi bëtam yi sëgg maanaam yooyu noonu léeg-léeg saxaaba yi radiyallahu anhum dañ koy am na mën na cee ne tekkiwul ne mboolem li ñu nekkee woon maanaam lu ñu bu ñu jëlee saxaaba yi radiyallahu anhum ñuy am lu ñuy doxale ak lu ñuy waxe te kenn ci ñoom wuutewul ak ñoom bu booba ci saxaaba yi radiyallahu anhum waa loola lay la argument la waaye kenn rek def na ci dara loolu du argument beneen bi ci des nag mooy ne lu mat a bàyyi xel la ak saxaaba ñeme wut a def ci diine ji yow loo ñeme wut a def loolu moom daa war a leer maanaam ab saxaaba xam ngeen duy saxaaba radiyallahu anhu waxuma sëriñ de waxuma waliyu ab saxaaba kenn du wax ne waliyu la dafa féete kaw waliyu euh, ñemewul def ci diine ji yow loo ñemewul a def ñemewut a wax ci diine ji yow loo ñemewut a wax soo dee xamee su dee xam nga amul dara lu ko wàcc ci diini ji lu la wàccul yow amul lu ko war lu la warul yow amul maanaam ngir ne euh, diini ji àtte yàlla bi ñépp la fi nekkal moo tax amul jagle buñ naan lii lii lii daa bokk ci jagle yi jagle yeneen bi la ñuy wax sallallahu alayhi wasallam xasaayis yooyu wala xusuusiyaat yooyu yeneen bi rek la ñuy wax sallallahu alayhi waaye amul bu saxaaba radiyallahu anhu léegi nag fii euh, lim ne ko aka neexoon moo tax mu ne aka neexoon kon mu téye mu bàyyi loolu muy def ngir ne loolu doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu tam dañ ciy jàngee ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo fiiroon ci diini ji lépp luñ ci gis lu dul noonu dañ koy dindi ak ku mën a nekk seen kanam donte kooku saxaaba la mu ne ata ndax dikk na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam subaatata sunu qawmin aw nit fa baala mu daal di tuur ndox qa'iman di aju taxaw kon moom mooy ne ndekete circonstance bi du problème bi circonstance bi maanaam bërëb bi ndax dafa sobewu wala bërëb bi ngir ne bërëb boobu dafa sobewu te sobewu boobu mu sobewu bu taxawee tuur ndox li muy teg mooy bu am na ci lu mën a dal lu mën a dal ci kawam ak yooyu yëpp waaye yooyu dañ koy jéggale su dee fekkente dafa naqaree mooy te du ko te mënuñu ko mooy wala mënuñu ko mooy te du ko yooyu dañ koy jéggali yu ndaw ndawaan yooyu noonu naka noonu moo tax euh, foofu nag euh, nga gis ne euh, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeraloon bu dee wàllu bu dee deret la ñëpp dëppoo nañ ci ne danañ ko jéggale ba ci biir xam waaye bu dee du deret ci sobe loolu la boroom xam-xam rahmatullah mu wuute ci teqantal gi am amma fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom bu dee sobe bi du deret ñoom dañ naan mbir mi duñ ko jéggalee noonu maanaam bu surtout bu ràññee koo kenn du ko jéggale buñ ko gisee xam ni fii la dal duñ ko jéggale waaye comme ni niñ ko waxee léegi fuqaha hanabila rahmatullah alayhim li ñu wax ak Shafi'i ci de teqantal gu am ci biir ngir jafe gi maanaam mooy su dafa da nit ki mooy tandiku na ko ànd jafe gi mu jafe mooy tandiku te it dafa nekk loo xamante ne duñ ko gis ñoom ci loolu lañ ko at ñi nga xam ne ñooy Hanabila rahmatullah ñoom ci liñ ko at rek moom mooy mu jafe mooy tandiku te loolu noonu xadiis bii dafa nekk lay ci ñoom pour maanaam lay ngir ñoom maanaam bu ñu mën a jëfandikoo ñoom maanaam ne wax ji loolu moom mooy amaan mooy li ci dëgg gën a dëgër insha allah te loolu moo dëppook ruuxu sharia te loolu moom mooy li nga xam ne moom la Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu doon daw ba Seydina Hudayfa radiyallahu anhu di wax ne eh, aka neexoon mu bàyyi loolu muy def ak loolu muy wax beneen bi ci des mooy dañ ciy jàngee ni suñu diine gi ni ko borom subhaanahu wa ta'aala woyofale ba nga xamante ne waa banu Israël ñoom yére bi doon ñu ko woon raxas ak ndox waaye dañ ko daan dagg maanaam mooy yére bi euh, bu même bu dee yére bu bees nga gis euh, sobe bi laal ci yaa ngi dégg euh, wala tuur ndox laal ci nga gis ñu war koo dagg te yére bi yére bu bees la loolu dëgg-dëgg Euh, lu tar la lu metti la nattu la waaye nag euh, borom bi subhaanahu wa euh, moo ko sañ a tegaate hmm. te itam loolu day tegtale maanaam ni suñu diine ji ni mu woyofe ñun raxas rek la ñuy def ànd ak loolu nit ñi lañ ciy sànkan yàlla nañu yàlla sàmm allahu taala alam mu ne baabu ghasli dami léegi ginnaaw bi nga xam ne boo xoolee xadiis bi nga xam ne moom la mujjee wax daf cee wax wàllu raxas gi ak dagg gi nga xam ne moom lañuy dagg yére yi ah waaye kenn ni ñun suñu sharia mooy dañuy raxas loolu nag moom moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullah daal di indi buntu raxas gi raxas deret maanaam nga xam ne day dem ci leneen maanaam ne deret li nga xam ne moom lañ koy def mooy dañ koy raxas deret dafa ràññeeku ci buñ koy dindi dañ koy raxas ba mu def nag am na mbir yoo xamante ne def na ko ci jéggale ba duñ ko raxas ngir ne buñ ko raxasee day yàqu mooy euh, bokk na ci yi nga xamante ne duñ ko raxas mooy xuppu xuppu dañ dañ koy dañ ko dagan na dañ koy masaa rek moom dañ koy jonj euh, beneen bi ci des moom mooy seetu seetu tamit duñ ko raxas ndax day tax boo ko raxasee euh, day day day ñàkk ci yow éclat bi voilà niki noonu jaasi wala paaka loolu dañ koy woyofal nañ ni dañ koy fonk kese voilà yii mooy yi nga xam ne fuqaha u maliki rahmatullah ak dàll bien sûr voilà waaye yeneen yi ci def moom dañ koy raxas comme li nga xam ne noonu la ko fuqaha u maliki waxee rahmatullah alayhim moo tax euh, euh, bu jaasi bi nga xam ne nit ñi dañ ci daan xeex di ci daan xare ak yu mel noonu euh, jaasi jooju ñoom dañ ci daan jaasi googu ñoom dañ ko daan Euh, dañ ko daan pomp kese waaye daanuñu ko daanuñu ko raxas dégg nga qaala bil isnaadil muttasili fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana Muhammad ibnul Musanna mooy Abu Musa az ah, moom ah, moo gën a moom mi ngi fiiwee ci kunyaam mooy Abu Musa ah, moom moom it waa Basra moom mooy Abu Musa ni ni ki noonu siiwee na tamit ci euh, euh, ci Muhammad ibn al-Musanna moom Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubay ibn Qays ibn Dinar al-Anazi kon mu gën a ñu xamee ko ci az-Zamin euh, xamee ko ci Abu Musa ni ki noonu xamee ko ci Muhammad ibn al-Musanna comme moom lañ daan mi ngi génn àdduna deux cent cinquante-deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne waxoon nañ ko moom ak kan Muhammad ibn Bashar ak Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahmatullahi ala al-jami mu ne qaala nee na haddathana Yahya te moom mooy ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan mooy al-imam al-hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala mu ne an Hisham te moom mooy ad-Dastawa'i ibn Urwa ngir ngir ngir ki ki kiñ solo hadith bi voilà Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam maanaam gis nga euh, waa Basra xam nga mu na nekk Hisham ad-Dastawa'i waaye Hisham ibn Urwa ngir lan ngir jële bi mu jële ñu xam xam ne moom la jël ci Fatima maanaam kon nga gis ni ñoom def na leen def na leen xàmmewee noona mooy Abul Munzir dañ koy Abu Abdullah ak Abu Bakar euh, dégg al-Madani moom waa Madinatul Munawwara la ala saakini afdalu salaam mi ngi gën a adduna 61 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 144 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanii nettali qaala mu ne haddathanii nettali ma Faatimata muy Faatimata bintul Munzir ibn Zubayr ibn al-Awwam euh, al-Qurashi al-Asadi moom tam waa Madinatu Munawwara la ala saakina afdalu salaam moom comme niñ ko waxee woon moom moo mag borom këram mm-hmm. maanaam borom këram ñoom ñaar ay doomu doomu ay doomu doomu baay lañ mm-hmm. ñoom ñaar ay doomi baay lañ maanaam seen baay yi mooy al-Munzir mm-hmm. ibn euh, Zubair ak Abdul ak Urwata ibn Zubair voilà ñoom ñaar ñooy seen baay. Euh, léegi euh, mais moom moo ko magee treize ans moom moom Fatima moom moo magee jëkkër gi borom kër gi treize ans dégg nga soixante et unième ci la gane euh, ci la ci gane moom quarante-huitième année ci la gane àdduna mm-hmm. ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom solo na ci sayyidat Asma solo na sayyidat Ummu Salama radiyallahu ta'ala moom an Asma mu jëlee ci yaayam ci ci maamam bokk Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anha xam nga kon maanaam moom lu bari la solo ci maamam tamit sayyidat Asma radiyallahu anha fii tamit bokk na ci particularité bi comme ni ñu ko waxe woon moom mooy ne jëkkër ji maanaam jabar ji moom moo jàngal jëkkër ji comme ni nga xamante ne te loolu lu lu lu lu lu lu lu bëri na jàngee ci moom nga xam ne lu bëri da da ah, man Faatimata nettali na ma nee na nangam maanaam lu bare bari la jàngee ci moom Asmaa eh, nag moom bintu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha zaatu niqaqayni radiyallahu eh, ta'ala anha Euh, moom euh, muy ummu abdullah mooy daxatam ngir ne moom mooy yaayu abdullah ibnu zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna soixante-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wala ay fan ginnaaw bi ñu buumee euh, doom ji mooy sayyidina abdullah ibnu zubayr ibn moom nag mu ngi génn adduna vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam Euh, fukki nit ak ñaar rek ñoom ñoo ko njëkk a dugg ci l'islam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon am na cinquante six hadith yoo xamante ne solo na ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam yoo xam ne quatorze yi muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo imam al-Bukhari wéetoo na ñeent imam Muslim wéetoo moom it ñeent ci ay xadiisam maanaam anna qaalat nee na jaat dikk na imraatun ab jigéen annabiyya dikkee na ci annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaalat mu ne maanaam xadiis bi lii nee na am na riwaaya boo xam te imam Shafi'i moo ko solo ci al umm moom nga xam ne ko jël Sufyaan ibnu Uyayna rahmatullahi alayhi maanaam ci riwaaya boobu ñëwee Ah, mu jële ko ci Hisham ibn mu jële ko ci Fatima mu jële ci sayyidat Asma radiyallahu ta'ala anha bi mu ci yegg see dafa ne yéen moom de laaj na ki nga xamante ne moom mooy maanaam ne Asma bint Abubakar radiyallahu ta'ala anha nee man maa laaj laaj bi am nga gis ne fii daf ne am na jigéen bu ko laaj li nga xamante ne moom mooy ne xaqiqatan moom mooy ne moom mooy borom laaj bi maanaam moom ci boppam moo ko laaj waaye day wax ne am na ku ko laaj maanaam loolu itam xeetu waxin la maanaam même bu fekkente ne mbir mi yow la concerné sax léeg-léeg nga wax ne rek am na ku laaj am na ku def am na ku di ngir ne jarul ngay met ngay ngay ngay fisal lool sa bopp ci mbir mi mm-hmm. maanaam lool tamit teggil la ci yoonu nitu yàlla yi euh, radiyallahu ta'ala anhum léeg-léeg nga gis moo tax nitu yàlla yi léeg-léeg ñuy wax ay mbir yoo xam ne ñoom ñii la concerné xew-xew bi ñoom la fekke nañ ko ñoo ko def wala ñoo def lii waaye dañ naan rek xam naa man koo xam ne lii dal na ko wala fekke na lii wala am na lii wala boog wala dégg te pourtant moom la moom ci boppam la hmm. waaw loolu nag maanaam eh, xeet ay teggin la maanaam yooyu yëpp ci buntu boobu waaye ngir fësal sa bopp tout le temps ci mbir yi hmm. loolu bokkul ci teggin yi te eh, bokkul ci ci ci li jaaru waaw bokkul ci li jaaru eh, mu ne kon nag nee na ko ara ay tax ndax yow boo gisee yenente bi sallallahu mu ne fa xaalat mu ne yenente bi sallallahu ara ay tax ndax waaw xanaa xoolu xoolal maanaam su dee ne da nga maanaam mooy da koo teg ci benn supposition ne ko dañ bàyyi yéen maanaam bu dee lii am na ana lan mooy atte bi ahadan ihdaana kenn ci ñun taxiidu muy mbërëg maanaam mu gis mbërëg fi saw bi ci yére ngir ne am na ci beneen mu ne ñun ñii léeg-léeg benn yére rek la am maanaam benn yére la ñuy am boo xamante ne ci la ñuy gisee mbërëg maanaam boobu la ñuy sol tout le temps bu bu tilimee moom la ñuy fóot duñ génn nag ba keroog mu après ñu solaat ko léegi nag waa yëri boobu tey buñ ci bëri waaye yëri boobu nag kon euh, kayfa nasna'u kayfa tasna'u ana kooka naka lay def maanaam mooy su fekkente ne yee dafa euh, euh, maanaam mbërëg bi da koo laal mu ne qaala yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko taxuttuhu da nga koy xoos summa topp taqrufuhu nga fete ko bil maay ak ndox maanaam kon loolu day tegtale ne sobe bu fekkente ne dafa amee jëmm dañ koy njëkk dindi dañuy njëkk dindi jëmm ci comme nii nga xamante ne deret bu dalee ci yére wow ci boobaa dañ koy dindi ba mu noppi doo ko ginnaaw ga mu ne wataan baax wu waaye da koy tamit wis hadith mm-hmm. euh, bi ñëw na ci riwaaya imam euh, Abu Dawuda rahimahullahu ta'ala boo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañu ko tanzur fa in ra'ayta fihi daman faltaqrufuhu bi shay'in min ma'in wal tandah ma lam tara wal tusalli fihi maanaam na nga xool su loo ci gis soo ci gisee loo xamante ne deret la nga daal koy fete ak lenn ci ndox waaye nag na nga euh, wis li nga xamante ne moom mooy li nga gisul maanaam kon ci lañuy xamee ni euh, riwaaya bi ma la bële moom mooy mubayyan bi nekk ci sunan moom Abu Dawud rahimahullah maanaam kon lan lañ ci xamee mooy ne li mu nekkoo moom ngay raxas ak ngay fete ak ndox loolu mooy li nga xamante ne mooy gis ndukk waaye wal tandaxuhu wa tandaxuhu te na nga ko wis mooy li nga gisul loolu tam bokk na ci liñ ciy jàngee benn moom mooy ne bu dee sobe la moo tax euh, lii jumhur dañ ci sukkandikoo ci kaw xanafiye yi rahmatullah alayhi ndax xanafiye yi ñoom jàpp nañ ne du ndox rek mooy dindi sobe jumhur nag fii nag nee nañ ko ndox mooy dindi sobe lii bokk na ci li koy tegtal ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko jëfandikoo ndox ñoom nag dañuy lànk loolu ndax dañ naan ah ah duñu ko duñu d'accord ne loolu kese na lu tax ñu ne parce que bu doon ne ndox rek mooy dindi sobe maanaam euh, lii d' accord nañu ndox mu ëpp li muy dindi sobe mm-hmm. imam al-Bukhari rahimahullah boo gisee mu indi xas baabu xasli dami buntu raxas ndox raxas raxas deret mooy ne moom dafa jàpp ne bu dee deret la ci boppam moom kenn mënu koo dindee leneen lu dul ndox ah waaw mu indi xadiis bi waaye xaqiqatan euh, moo tax Hanafi rahmatullah alayhi ñoom dañoo gis ne deret effectivement ndox lañ koy dindee ngir ne ni mu mel la leneen mënu koo dindi lu dul ndox waaye d'accord nañ ci waaye yeneen solo yëpp ñun mënuñu cee d'accord ngir yeneen i lay yi nga xamante ne moom la ñu layee ci yeneen i euh, xaal yi maanaam kon ñoom moo tax euh, d'accorduñ ci loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee gisaat ko mm. amma beneen bi ci def moom mooy wis gi nga xamante ne beneen bi ci def moom mooy dañ ci xamee ne euh, li gën ci bu doon d'accord nañ sax d'accord nañ ak Hanafi yi dañ naan li gën ci li ñuy génnee dindi sobi mooy ndox ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndox la wax bi muy wax ci kaw kaw bi xadiisu kaw kaw bi tamit ndox la wax nañ ko ci tuur maanaam kon ndox mooy cosaan bi euh, Hanafi yi nag rahmatullah dañ mais c'est ndox moo gën a gën a approprié te moo gën a yomb ci wàll googu waaye mu ne ko beneen bi ci def mooy niñ ci xamee moom mooy ne su fekkee ne sobe dañoo sikki sàkk maanaam ci daluk sobe fenn bu boobaa foofu dañ koy wis voilà comme li nga xamante ne dañ ko gis ci hadith sayyidina Anas bi tam radiyallahu anhu bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam demee seen kër ndax dañ ko fa invité biñ ko invité mu lekk bi mu paree mu daal ni ah, ah, ah, qumu falli usalli lakum maanaam jug leen nag léegi ma jiite leen nee na man ma taxaw ci wetam yeneen bi sallallahu man man moom mu taxaw man ak xale bi ñu taxaw ci ginnaawam màggat gi taxaw suñu gannaaw mm-hmm. dégg nga nee na mu ne fa qumtu ilaa hasirin qad iswaddat min tuuli ma lubisa fa nadaqtuhu bi ma maanaam ma jóg ci benn euh, euh, basang boo xamante ne dafa bari luñ ko sol maanaam luñ ci luñ ci tëdd lay tekki maanaam dafa bari luñ ci tëdd ba mu ñuul maanaam mooy ñuy sukk saaka ndax sobe am na ceeb déet nee na ma daal di koy wis ak ndox ci kaw loolu ci la yenn saa sax mu julli maanaam nga gis ne kon bu ñu sikki sàkka ci ne lii sobe bi dal na fii wala déet bu boobaa dañ koy wis loolu moom moo tax mu ne na nga yem ci saa salaam ne ko na nga wis li nga xam ni nga na nga raxas li nga xam ne gis nga ko li nga gisul nag danga ci ciy wis loolu tamit daf ñuy indiwaat ci kon nit ki bu fekkente ne day sikki sàkka ndax tu maanaam dafa ab léeg-léeg su sàkk da koy gaaral ci bu tuuree ndox ba noppi ndax amul dara lu tuuruwaat ci ci ci yére bi bu boobaa dafay wis tubéy ji rek su paree maanaam su moom ba pare day wis tubéy ji tuuti rek su paree luy tooy rek lu mu yëg rek mu jàpp ne ndox mooma bu ko defee seytaane daal di ab gàcce maanaam loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku <laughs> euh, hadith bi euh, imaam al Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko hadith numéro 307 maanaam. Euh, baabu ghasl damil mahid maanaam foofu tamit daanaka boo xoolee daanaka jëmmi tur bi la ko waaye foofu ci kitaabul hayd la maanaam baabu ghasl damil mahid euh, imaam euh, muslim rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-onze imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro trois cent soixante ak trois cent soixante et un imaam ak Tirmidhi indi na ko xadis numéro 138 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 293 ak 394 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 629 imaamu Maalik indi na ko xadis numéro 156 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 26920 26932 ak 26981 euh, kon loolu moom mooy euh, euh, xadis. Euh, boobu noonu bokk na ci li nga xamante ne tamit euh, euh, insha allahu taala ah maanaam lu mat a bàyyi xel la ci bunt bi moom mooy soo ko raxasee te deret ji xam nga deret souvent du deñ bu boobaa buñ ko raxasee itam bu fekkente ne deret ji couleur bi daf cee des loolu amul problème waaye li am solo moom mooy nga raxas ko ba nga xamante ne ndox mi tuuru ndox mi ciy génne bu boobaa dootul nekkati loo xamante ne lu ñu maanaam lu am couleur la loolu moo am solo sobe tamit noonu la rek maanaam boo da koy raxas ba keroog ndox mi ngi nii génnee ci mbir mi ndox mooma du am lan du am couleuru sobe bi ma bu fekkente ne mbir mi tache bi daf cee def wala cafka gi def ci loolu garaawul waaye nga raxas ko daal ba ndox mi couleur bi du mu deñ loolu mooy benn beneen euh, bi ci des moom mooy ne raxas lii de wane ne raxas amul lim maanaam ngir ne rek daf ne ko rek nga raxas ko mooy ne raxas amul lim bu préfet kon loolu day dëgëral mazhabu maliki yi euh, rahmatullah alayhim ci buntu boobu wallahu ta'ala a'lam mm-hmm. mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana muhammad te moom mooy muhammad ibn salaam al faraj as-salami muy abu abdullah al buxaari al bikandi nekkoon imaam nekkoon sëriñu imaam al buxaari te bokk na ci li mu ràññee moom mooy ñoom ñoo bokk dëkk amma Euh, riwaaya bi ci ëpp nag xaddasanaa Muhammad rek la wax waaye euh, riwaaya bu al asili daf ni ibnu salaam maanaam moom la wax Muhammad ibnu salaam riwaaya Abu Zarr daf ni Muhammad huwa ibnu salaam daf ni xaddasanaa Muhammad huwa ibnu salaam te moom mooy al-Bikandi moom euh, mi ngi génn adduna ci guddi gi nga xamante ne moom la Sufyaan as-Sawri génn moom mi ngi gane adduna guddi gi nga xam ne moom la imaam Sufyaan ibnu Sa'iid as-Sawri génn adduna. 761e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi génn àdduna juróom-ñaareelu fan ci weeru safar 225e année ginnaaw imaam al-Bukhari ginnaaw euh, gàddaay yonent bi rek moo soroo ci moom kefe Muhammad ibn Salaam al-Bikandi bi moom nee na bind naa ci ñeenti téeméeri sëriñ Euh, mokkal na lu tollook juróomi junni ci ay xadis maanaam matnu bi tax ñu yox waaye waxul lu càll léegi fekkee naa imaamu Maalik rahmatullah alayhi jo toog naa jotaayam waaye dañ doon jàng ci moom waaye mosuma dégg moom mu tari xadis jàngal ma ko kon euh, loolu moom mooy comme ni imaam Maalik mbir ne loolu moo nekkoon aadam euh, nee na dépensé naa ci sàkku xam-xam quarante mille ni noonu ci jàngale xam-xam it naa ci alal maanaam nga gis ne du sàkku xam-xam rek ngay dépenser alal nit ki suy ja su suy dem di jàngale tamit daf ciy dépenser wala alal mm-hmm. nee na quarante mille dépenser naa ko ci sàkku xam-xam dépenser ci quarante mille ko waaye mu ne nag ak a neexoon ma yokkaat yeneen quarante mille yoo xamante ne dama koy defaat ci di tasaare waat xam-xam voilà dégg nga kon euh, loolu maanaam euh, euh, voilà moom waxul diinaar wala dirham waaye daal quarante mille la am lu mën ci xew lu bari la mm-hmm. voilà dégg nga mu ne xaala maanaam kon comme quoi imam xoolal Malik rahimahullah mm-hmm. comme le alqaadi eh, Iyaad bu wax rahimahullah ci tartibul madarik nee na imaamu al imaam Malik rahimahullah eh, eh, dafa dépensé alal bi di dépensé dépensé dépensé ngir sàkku xam-xam ba mujj gi amul woon lenn lu mu jaay téegu néegam la jaay Euh, plafond wu néeg bi moom la jaay ngir mën ci jënd ay tiir maanaam imagine nga ne plafond néeg bi la mujj a pour mën a am ay tiir ngir yokk sax ko xam-xamam maanaam kon bu bu toogee Madina kii fi génnul Madina tekkiwul sonnul la ah. tekkiwul ne sonnul de yaa ngi dégg te beneen mbir bi ci gën a garaaw mooy ne euh, foofu dafay tàng ku ne xam na Madina ni mel maanaam bëccëg gi te jamono ji léegi léegi léegi léegi sedd na parce que léegi dañuy teg ay marbre ci suuf ak dégg nga néeg yaa ngi climatisé xeet yooyu mais boobu amul ah te daf koo jaay te guddi gi day sedd wuy day boole tàngoor bu extrême guddi gi mu sedd sedd bu extrême ànd ak loolu yëpp jaraloon na ko ko. maanaam nga gis kon euh, imam yu mag yooyu rahmatullah alayhim yu mel noonu lañ daan def mais ñun ñun ñun subhaanallah subhaanallah yàlla nañ yàlla sàmm mu ne qaala haddathana abu muawiya moom it nañ ko moom muhammad ibn xazim mooy abu muawiya ad-darir rahimahullahu taala waxoon nañ ko moom ñu génn àdduna cent quatre vingt waa Kufa la mm-hmm. comme ni nga xam ne ko xamee euh, Euh, mu euh, euh, amma Muhammad ibn Salam comme niñ ko xam ne waa Bukhara la waa Bukhara mu Abu Muawiya mooy ah, ad-Darir rahimahullah mooy Muhammad ibn Khadim comme niñ ko waxee woon dañ ko wax ad-Darir ngir bi muy amee ñeenti at dafa am dafa ci la silmaxa maanaam ñu naan ko ad-Darir même imam al-Bukhari tam dafa silmaxa woon bi mu nekkee xale imam al-Bukhari bi mu nekkee xale moom it dafa silmaxa woon waaye ah, yaayam da daan jooy di ko ñaan di ñaan yàlla mu faj ko ba benn guddi mu gént Seydina Ibrahim xalilu rahmaan alayhi salaatu wassalaam mu ne ko faj naa sa doom bi c'est bon bi mu amee juróom benn at bi mu yeewoo ci suba gi mu gis imaamal Buxaari yi wér di gis ak bëtam mm-hmm. waaw dégg mu ne qaala haddathana Hisham ibnu Urwa ko gis nañ ko léegi am abi Urwata ibnu Zubayr mu ibnu ibnu Awwam euh, Abu Abdullah mooy daatantalam moom mi ngi génn àdduna euh, quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama comme ni nga xam ne noonu kay moom euh, ci njàlbéenu xilaafa Sayyidina Usmaan radiyallahu anhu ci la gane àdduna mooy vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama te moom mooy maanaam kon moom tax ko gudd fan noonu ah. 24 ba 94 moom ñaata la. 70 ah, ah waaw baax na waaw baax na <laughs> yàlla jàll saabla ne an abi ana mu ne bàyyi moom mam ñu waat fa ashaabu kutubu sitta soloo nañ seen ay xadiis mm-hmm. ba mu def Muhammad ibn bi nga xamante ne moom imam al-Bukhari rek moom moo solo hadis mu ne an ko moom mooy salaam foog gisee sal salaam la hmm. ba mu def Muhammad ibn Salaam bi hmm. moom rek lañuy ñuy woowee sax ak Abdullah ibn Salaam voilà saxaaba boobu radiyallahu ñoom ñaar ñoom ñooy salaam ñi ci des ñëpp salaam la voilà hmm. dégg nga ne an Aysata mooy ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha as-Siddiqatu bintu as-Siddiq at bintu at radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina al-Humayra ummu Abdullah moom mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wasallam sayyidina Abu ta'ala anhu moom moo ko jullee moom am na deux mille deux cent dix yoo xamante ne am na ko imaam al euh, ak imaam Muslim bokk cent soixante-quatorze hadis yoo xamante ne solo nañ ko imaam al-Bukhari wéetoo ci cinquante-quatre hadis imaam Muslim wéetoo ci euh, soixante-neuf hadis euh, ta'ala anha wa ardaha wa ja'ala a'ali al-firdawsi maswaha wa ma'waha mu ne qaalat mu ne ja'at dikk na fatimata bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha te moom mooy fatimata bint abi hubaysh ibn al-muttalib al-qurashiyya al-asadiyya radiyallahu ta'ala anha dañ koy wax tam fatimata bint qays ndax abu hubaysh moom moo tudd qays bint ibn al-muttalib Euh, am na tamit ñuy wax ne ibnu Abdul Muttalib euh, waaye euh, moom ibnu Muttalib la moom ki nga xam ne moom moo nekkoon borom këram moom moo tudd Abdullah ibnu Jahsh ibnu Riyab moom mi ngi moo ko jural Muhammad ibnu Abdullah ibnu Jahsh maanaam kon moom moom la moom mooy ki nga xamante ne kon moom mooy laaj-laaj bi moom moo laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anil istihada bokkut ak Fatima bint Abi Hubaysh bi nga xamante ne moom lañ fase woon ñetti yoon bokkut ak kon ñoom ñaar lañu maanaam ci sahaaba yi radiyallahu anhum moom xew-xew bii la siiwee mooy Fatima bint Abi Hubaysh bi radiyallahu ta'ala anha eh, moom it dafa bokkoon ci fukki nit ak benn ñi nga xamante ne dañoo amoon jorngel ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamonoom maanaam biir Madina amoon na fukki jigéen ak benn ñoo xam ne dañoo amoon tongal maanaam mooy euh, dañuy gis règle waaye règle yi euh, day day dafa mel ni lu lu normal maanaam règle yu dul normal et que day prolongé mm-hmm. dégg nga mu ne kon moom dikk na ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa qaalat mu ne ya rasulallah e yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam inni naka man imraatun jigéen laa boo xam ne ustaha ustahabu damay gis damay am jorngeel maanaam mooy damay gis mbërëg bu ëpp li nit ñi di war a gis mbërëg ngir ne mbërëg fukki fan ak juróom munu koo weesu kon nit ki su gisee fukki fan ak juróom lu ëpp deret lu toll noonu dañu xam ne jorngeel la du du yooyu yëpp at yooyu dinañ ci gën a ñëw insha allah ci bu ñu yëgsee ci kitaabul hayd mm-hmm. dégg nga falaa athuuru kon du ma laab maanaam man du ma laab maanaam li muy tekki mooy foo ko fekk maa ngi gis deret kon bu boobaa dañuy xam ne deret ji boobaa dafa am dañ koy mën a teqale dañu xam ne am na deret joo xamante ne loolu mbërëg la geneen deret du mbërëg mm-hmm. voilà bu boobaa ah nan ñu nu ñu koy xàmmee yonent bi sallallahu alayhi mu ne ko afa adaw ndax xanaa damay bàyyi as-salaatu julli ndax parce que comme ñoom li ñu xam te jigéen ñu bëri ci cas de bi lañ nekk te du ko laaj maanaam dañuy gis mbërëg di gis deret bu bari ñoom jàpp nañ ni saa yu ñu gisee deret mbërëg la suñu gisul deret du mbërëg après le problème est réglé mën nañ ko gis ay weer garawul alors que non léeg nga gis ci jigéen léeg-léeg sax nga ànd ceeg choc bu rëy rëy rëy nga gis jigéen joo xam ne jàmbaar la day góorgóorlu day def lu nekk di sangam farlu et cetera mais nga gis ne xamul luy istihada xamul ne jorngel existé na hmm. moom jàpp na ni mboolem li muy gis deret la mu toog ay jamono yu mu dul hmm. mu ne kon nag ah, fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko laa déedéet maanaam yenn saa xam daf koo jàngal ne ko déedéet parce que bërëb ah, mënta weesu ngir ne mënta weesu fukki fan ak juróom voilà am na li nga xam ne moom la borom risaala wax ne fukki fan fukki fan ak ñett loolu du ngir bi hmm. du mazhab bi amma li nga xam ne moom la Hanafi di wax rahmatullah ñoom fukki fan lañ ko yemale loolu tamit bokkul ci li gën a wér ah, li gën a wér insha allah mooy waxu jumhur mooy ne fukki fan la ak juróom mm-hmm. ah, walaysa bi haydin mu ne ko innama li am ba def mooy zalika looloo arqun deret du fàcc la mm-hmm. walaysa te nekkul bi haydin ci mbërëg fa isa saa yoo xamante ne aqbalat dëgmal na hayda tukki sa mbërëg fa da'i na nga bàyyi as-salaata julli maanaam kon sa mbërëg bu jubloo mooy li muy tekk mooy sa fan ya nga daan gis mbërëg loolu moom moo tax problème bi lii day wane ni nit ki su amee problème ci mbërëgam mbir mi jaxasoo ci moom liñ ko war a njëkk a delloo mooy ci aadam maanaam la mu yàgg gis moo tax yonent bi sallallahu delloo ko ci aadam loolu moom moo tax jigéen ñi war a xam seen aada maanaam mooy lan aada li muy teg mooy cycle bi mm-hmm. lañ lan tàmmoon di daan gis wa isa saa ya nga xamante ne at barat dummóoyu na maanaam mooy bu weesoo rek faxsili na nanga rax sa anki wallif la ak dama deret bi suma topp salli na nga julli dégg nga maanaam kon na nga raxas deret ji ci yow maanaam nga sangu farata su dee par exemple maanaam nit ki jigéen ji juróom-ñetti fan la daan gis mbërëg xam na ne ci weer wi bu daan tàmbali ci la ka daan gis maanaam weer woowu nag du weeru wolo du weeru jant bi ah, weeru weeru weer wi la liñ naan weeru wolof calendrier li na ci la koy natte xam na ni jant heure bii la daan gis bu boobaa maam li mu war a njëkk xam jigéen gi li mu war a njëkk xam moom mooy lan mooy ñaata fan lay gis mbërëg beneen bi ci des moom mooy diggante bu bàyyee mbërëg bi ba beneen mbërëg bi di ñëw ñaata fan la su ko jàppee ñu ne loolu mooy weeram maanaam il faut mu bàyyi xel loolu maanaam weer moo tax weer wi mën naa bañ a nekk vingt-huit jours wala vingt-neuf wala trente jours mën mën na nekk euh, vingt-trois jours par exemple koo xamante ne juróom-ñetti fan lay gis mbërëg ñu teg ci fukki fan juróom mu gisaat mbërëg loolu mooy ñaata jours vingt-trois jours kooku vingt-trois jours lay gis mbërëg koo xamante ne man mën na gis benn mbërëg looloo tax looloo tax euh, nit ki mën a gis mbërëg moo tax euh, ci ci ci ci ci benn weer mu gis ko ci mu gis ko gisaat gisaat ko muy ñetti yoon ndax mooy bu dee bu weer wi dee dugg daf koy gis benn yoon ñu teg ci fukki fan ak juróom mu gisaat ko benn jour maanaam benn jour par benn jour lay ñu tegaat ci fukki fan ak juróom mu gisaat ko benn jour set bu boobaa eddaam weer woowu rek lay tolloo ndax edda mooy ñetti yoon nga gis mbërëg <laughs> loolu mën naa ne moo tax loolu lu ma ta bàyyi xel la waaye masala yu mbëri bi yëpp insha allah daañ ko gis bu ñu yëgsee foofu maanaam instant bi buñ ko buñ buñ ci étalé wu jaru ko mais c'était juste pour leeral rek mais mbir moom mën naa ne ndax dafa am yu bëri yu ci aju mais nit ki daal cycle am bi ñu muñ koy xamee ci ñaata fan la gis mbërëg ak ñaata fan lay toog te du gis mbërëg ñaata fan lay toog du gis mbërëg nag lu mu néew néew daa war a nekk fukki fan ak juróom maanaam bu moo tax bu gisee mbërëg ñu toog fukki fan mu gisaat beneen mbërëg day boole ñaar yële compter ko ci weer wi ba bu boolee diggante yëpp mu ëpp mu mat fukki fan ak juróom bu boobaat ci lay xamee ni beneen bi ci def mbërëg bu bees la looloo tax jigéen di mën a gis tey mbërëg bis maanaam mën na tëf loo noonu maanaam day gis benn bés set bés gis bés set bés gis bés set bés gis bés noonu mën na koo doxale ba àdduna am jeex maanaam maanaam ba ba ba keroog muy am ménopause loolu mën naa ne ngir ne la ngir ne bu boobaa fukki fan ak juróom din maanaam bu boolee yëpp day mat fukki fan ak juróom kese ci weer bi mhm. mu boole yeneen yi mu nekk fukki fan ak juróom kese loolu mën naa ne lan non du loolu maanaam benn fan la gis bëri tëb benn fan gis mbërëg tëbaat beneen fan gis mbërëg tëbaat beneen fan gis mbërëg ba affaire yi jeex voilà <laughs> dégg nga kon euh, mu ne kon liñ ci xamee fii tamit mooy ne kon deret ji dañ ko war a raxas maanaam lii moo tax imaamul Buxaari indi ko Euh, lii wane na nag ne deret ji moo tax bokk na ci dalil yi fii nii moom mooy ne deret dañ ko war a raxas beneen bi ci des mooy biñ ciy jàng mooy ne deret sobe la ngir ne bu woon ndax daf ni ko na ko raxas ko raxas te bu boobaa al wujub la maanaam mooy dafa war euh, beneen bi ci des moom mooy deret ji ngir ne deret ji bokkut ak deretu mbërëg gi ndax daf ni inna zalika irqun lii deret la boo xamante ne maanaam sidit ji la sidit ji moo fàcc kon ndekete deret bu bokkut ak deret bi nga xam ne moom mooy jóge ci roxam bi di deretu mbërëg bi kon ñaar yooyu duñu benn moom loolu day teg ci la ne deret sobere te loolu la borom ko bi rahmatullah imam an-Nawawi toxal na ko imam euh, Ibn Hazm toxal na ko imam at-Tabari toxal na ko rahmatullah ala al-jami' euh, imam Ibn Qayyim toxal na ko ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' maanaam loolu tamit kon boobaa bu dee deret dafay nekk sobe loolu tamit am na beneen mbir bu ñu ciy jànge moom mooy ne sobe maanaam kon mënoo ko dugal ci yaramu nit lu dul ci lopp maanaam ne bañ ñu xaraamalee ñu lekk deret kon ma alaykum da ah, may ta war dama loolu tamit maanaam kon mënuñu koo euh, euh, mënuñu koo dugal ci yaram maanaam lu dul ci loo xamante ne lor la maanaam nit ki fi mu toll ba tax mu dagan ci moom mu lekk medd ci foofu rek lay ngi ngir ñu mën a jël deret dugal ko ci yaramam loolu beneen mbir la dégg nga euh, mu ne kon su ma salli topp na julli maanaam mooy wane ni kon tamit ne mooy ne ndegete deret jii génnee noonu loolu xam nga Hanafi yi rahmatullah alayhim am na ci ñoom ñoo xam ne dañ ciy sukkandikoo ci euh, wax ji ngir mën ne wax ne ndegete lay yàq njàpp ci nit ki ndax euh, te loolu mooy fi lim ci ndax kaala dafa ni wax kaala te wax na abi sama baay sama baay nee na maanaam moom mooy kan dina Urwata ibn Zubayr radiyallahu anhu maanaam ñu sax bi mu war a nekk mu ne def ni ko summa topp tawadda'i na nga jàpp li kulli salaati ñëw julli bu jot maanaam mooy julli bu jot da war a jàpp jàppwaat hatta mbete ya ji amu dikkaat zalikal waxtu boobu la waxtu maanaam waxtu wa nga xamante ne moom nga daan amee ah mbërëg mi su dikkaatee nga daal di bàyyiwaat loolu li muy tekk moom mooy ne deret ji di tuuru rek benn day yàq jàpp ngir looloo tax ñu ne ko na nga jàppwaat saa su ne moo tax ñoom dañ ne Euh, dañ ci sukkandikoo ne euh, li ñuy bàyyi xel moom mooy fan la lan mooy maanaam lii génn ak fu mën a génne maanaam Hanafi yi rahmatullah ñoom du fi muy génn la ñuy bàyyi xel waaye lii génn la ñuy bàyyi xel maanaam lii génn maadaama sobe la ba boobaa day daal di nekk loo xamante ne maanaam sobe la maanaam ñoom dañ naa lii génn so sobe la ñu ne kon ah, ay la yoon day yàq jàpp maanaam moo tax ñoom deret bi bu boo daggee deret bi di tuuru dañuy daal di jàpp ne su njàpp yàqu na ngir ne fii bokk na ci mooy ne fii euh, deret ji deretu mbërëg la waaye bu boobaa deret ji du deretu mbërëg waaye boobaa liñ leen di tontu moom mooy ne deret ji ci fi muy génne mooy fi mbërëg di génne bu boobaa kon fi mu génne moo waral tojum jàpp li waaye du li génn moo tax yaa ngi fàttaliku baabu man lam yaral xadasa illaa minal wala man lam yaral wudu'a illaa minal maxrajayni al qubur wa dubur ñoom gisoon voilà maanaam ne ci kanam ak ci ginnaaw te loolu mooy li Maliki wax rahmatullah alayhi euh, amma li nga xamante ne moom mooy deret ji nga xamante ne euh, lii dañuy wane tamit ne de euh, de maanaam li nga xam ne moom mooy génnee ci nit su dee day génn te dafay génn lu bari maanaam. tekkiwul ne day génn tout le temps tekkiwul ne tout le temps tout le jaa ngi génn parce que bu doon tout le temps tout le ji day génn loolu mooy balaa yàgg waa ji ndaw si ndaw si doot fi nekk voilà mais que day day génn lu bari wala dina génn ñaar yoon ci bés bi dina génn ñett yoon ci bés bi dina génn maanaam du du du du arrêté. loolu nag moom la ni ko loolu moom léegi nag nit ki su melee noonu moo xam lii la ci deret la wala ci lii génnee ci moom ci tuur ndox la wala lii génnee ci moom ci ginnaaw la ak yooyu yëpp bu boobaa loolu yëpp day waral euh, nit ki war di jàppuwaat saa yu waree julli waaye Maliki rahmatullah maam lii moom mooy waxu jumhur maanaam nit ki su waree di génne mbir mi génn tout le ci moom dafay waral di ja di julli maam day waral saa yu waree jàpp. saa yu waree julli day jàppuwaat bu boobaa ni muy def mooy day xaar maanaam su fekkente ne mbir mi day génn te ci biir waxtu wi balaa waxtu wi génn balaa waxtu wi génn dina fi arrêté bu boobaa mu dem raxasuwaat dem jàpp ji ñëw julli waaye jàpp boobu day daal di nekk lu war ci moom saa yu waree julliwaat ngir lan ngir yent bi saa sam daf ne ko summa tawadda li kulli salaat na nga ju jàpp waat ngir julli bu jot ngir ne lan jàppam day toj saa su ne te loolu ni mu valable ci jigéen ju mel nii noonu la valable ci ki nga xamante ne dafa am salasul bawl maanaam mooy koo xamante ne mënta téye ay ay béewalam wala boog nga xamante ne eh, ginnaaw gi dafa ubbeeku du mun mënta téye liy génnee ci moom nit ki noonu maanaam saa yoo xamante ne yow mënoo koo téye rek et que day génn ci anam goo xamante ne doo ko tey te doo ko yëg rek loolu bu boobaa day daal di dugg ci domaine boobu su dee am ñaari yoon ci bis bi da dugg ci biir incontinence da ngay daal dugg ci buntu salas bu boobaa njàpp daf lay daal di war ci waxu jumhur maanaam xanafiyey shafi'i ak xanaa xanaabila rahmatullah daf lay daal di war waaye ci julli gu jot bu boobaa tekkantal bi lii la mooy su fekkente ne da war a julli euh, maanaam waxtu wi bu tàmbalee dangay xool su fekkente ne dem nga nga dem nga raxas nga raxasu nga dem nga julli nga dem nga jàpp nga julli su fekkente ne day taxaw ci biir waxtu yi da xaar ba keroog muy taxaw waaye su fekkente ne ba waxtu wi jeex du taxaw bu boobaa dangay ngay raxas nga takk sa bopp comme ni nga xam ne noonu la summata la jëm topp na nga takk sa bopp ni mu ko ko waxee ci beneen kii mooy genre ngémb bu boobaa nga daal di dem nga julli ci bu mbir mi wàcc garaawatul mais nga jàpp nga julli wala bu dee luy génn la ci nit ki day ngelawal di ngelawal loolu tamit day dem ak jàpp dem rek julli voilà su fekkente ne nag su fekkente ne dafa euh, euh, euh, kon loolu moo tax Maliki rahmatullah ñoom dañ ñu ñun d'accord nañ ak yéen sauf que loolu du nekk farata ci moom. Hmm. day nekk rek lu ñu sopp ngir ne loolu dootul yàqati njàppam leneen mooy yàq njàpp waaye loolu moom dootul yàqati njàpp voilà kon nit ki nga xam day am luy génnee ci moom te du ko mën a téye du ko mën contrôler bu boobaa loolu dootul yàqati njàppam mm-hmm. leneen rek fokk leneen am ci moom muy doog a yàq njàppam mm-hmm. kon bu boobaa dañuy daal moom yenn bi saa ñu ne ko kon loo leen tontu ci bi ñu ne dañ ni maanaam ci saa yoo waree bi limité ci mooy sopp nañ ko waaye du nekk farata ci yow dégg nga mm-hmm. euh, kon loolu moo teqale madhab bi ci buntu boobu mu ne ba waxtu woowu dellu si li muy tekk mooy maanaam mbërëg bi loolu day maanaam ba waxtu mbërëg bi dellu si waat loolu day wane ni farata ci jigéen ñi ñu xam seen aada bu dee ñu ñu am ay aada la farata ci ñoom bu fekkente ne ñu mën a am tamyiz ñu mën a ràññee seen deret bu fekkente ne ñoom dañuy ràññee rek lañ man amuñu aada bu mm-hmm. précis parce lu tax parce que bu ñu demee ba am problème yu mel nii te loolu day faral di am ginnaaw bu ñu feebaree mm-hmm. wala ginnaaw bu ñu juree doom wala yu mel noonu voilà wala wala bu ñu amee benn accident wala ñu dem ba commencé magi ak yooyu yëpp loolu mën na indi euh, soppeeku googu du ñu xaar nag ba heure boobu ñuy commencé laajte nan laay def maanaam nañ ko teel a xam léegi su ko defee suñ ci yegsee loolu dootul nekkati problème euh, kon euh, hadith bi insha allah taala daan ci gën a ñëwaat imam Bukhari rahimahullahu ta'ala def na hadith numéro 306 320 325 327 ak 331 euh, imaamu Muslim inna ko hadith numéro 333 ak ñeenti yoon ci 334 imaam euh, Abu Dawud inna ko hadith numéro 279 282 284 285 286 288 298 299 ak 304 imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko xadis numéro cent vingt cinq ak cent vingt neuf imam an-Nasa'i daf ko indi lu bare bare bare imam euh, Ibn Maaja indi ko xadis numéro six cent vingt et un six cent vingt quatre six cent vingt six cent quarante six mm-hmm. euh, niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal tam lu bare bare la ko indi kon imam Malik indi na ko xadis numéro cent cinquante sept kon al jamaa solo nañu euh, xadis bii nii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 non waaw kii en fait bële suma suma tam bo xaw bil ma'ruf bil ma'ruf suma tasallu waaw mais mais même xadis bi la waaw mais ba léegi dafa am terme yi ñooy wuute mais même bi la en fait même xadis bi la te dinañ buñ ci ñëwaat te dinañ ñëwaat ci riwaaya boobu noonu mu am summa tandahu summa tasallu fi wallahu ta'ala a'lam